suuratul an'aam saarul an'aam makkiyatun ko jëm makkala ilaa maa qadarullah haqqa qadrihi laayaati salaasi yetti aayayi wa ilaa qul ta'aalaw laayaati salaasi yooyu moom saarul an'aam mais fii ci ñoom la waxal ci ñoom juróom aussi ci juróom dana aussi juróom juróom dana ci aayaati ci saaru bismillah ko sama lañuy xalaqa samaawaati wal arda saaru lana am saar yëpp dañuy wàcc par laaya laaya lu may saaru lana moom lépp a wàccandoo benn yoon ci benn taxawaay yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy gi daa dafay war gëlëmam ngi ñuy wax moom rek ko attan waaye gëlëm ga daanu comme dégg di saayu saaru de yonent ne subhanallah yàlla yabal na juróom-ñaar fukki junne ci malaayika yoo xam ne seen coow soow di sabal mudd na gox yëpp ñi gunge ci saar bi de ci ci saaru Lanham saaru Lanham lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ne ku jàngee yatti aay nga xam ne ñoo jëkk ci Lanham mooy bopp bi ba ca wa ya'lamu maa taksibuuna yàlla dana wàkkil ñeneen ci malaayika yoo xam ne dañ lay dañ lay yàlla dana junne ñeneen fukki junne ci malaayika ñeneen fukki junne laa ci malaayika ñu ngi la bindal seeni jaamu yàlla ba pencam yàlla mu wàccee malaaka moo xam ne ma ngay bàyyi ko juróom-ñaareel ji mu ànd ak bool de weñ di ñuul bu la saytaane bëggee jege rek mu dóor ko ko te saytaane yow dootu la jege dina jax-jaxal dana la defal itam juróom-ñaar fukk junne ci ci laay dox sa digganteeg safara bu pencam yàlla nag mu ne la yow mi doon a ay ci saaru la naam doxal ci sama ker gi bis bi nga xamee ne ker xamut lu may sama ker lekkal ci meññe tam aljanna naanal ci kawsar sangul ci sal sabiir yow sama nga tigi manit maay sa borom aljanna ay ku leen di jàng sax yàlla dana la teggi lori ñàkk mooy dale ci bopp saar ba ca way alamu maa tak si bona suba bu nga jàng ko ñetti yoon ba soxla su la lottal alhamdu xaaji cant yonant lillahi aji na kala ñaari yàlla rek jooju jumla saaruñ ko hubbee danañ ko ci joxe wala aji naa yu àlaxira yëpp ci saar yi la la ko yàlla tàmbalee faatihatul kitaab ak saaru lanaam ak saaru kaasi ak saaru sabayel saaru ci nekk masal nañ ci xéewali aji naa yu àlaxira yàlla na ne ñeexal na yàlla de mooy cantak xadim ci xadim yàlla mu sant jëmmam neemal mawla wa neemal nasiru cant gaa nga bàyyi ko ci ci yàlla la dellu wala cant xadim ci xaadis ni ki mu ne neemal abdu yàlla tagg na jaamam ayuba ak daawuda nga xam ne cant gaa ngi bàyyi moom jëmmam dem ci jaamam moog jaam beeg cant gi yëpp yàlla boole moom ak cantak nag xaaris ci xadim jaam bi yàlla jox la nga ne alhamdulillahi rabbil alamin cant gi bàyyi ko ci jaam bi jëm ci borom bi yàlla moom wala sa jaam defal la lu baax nga sant ko booy itam ñaari jaam yépp ak lu baax li def ak cant gi lépp yàlla boole moom cant moom fi ko mën a jëmale rek yàlla jël benn muy meloom wala muy jëfam cant yi jëm ci yàlla kooku meloom la moo ko xeyoo cant yi jëm ci jaam bi jëfam la moom lañ ko war a gërëmee cant nag yàlla nag cantam mooy lamboona melooy mat mën nañ koo sant ci meloom maye na itam ay may yu rëy bari mën nañ koo sant ci ay mayam de cant nag mooy som bi nga xam ne ca la jaam di mujj xàgg muy dem ci yàlla dale ci tuub gàllankoor yi bëgg koo gàllankoor ba ba muy àgg ca sant yàlla dëgg-dëgg santam sant nag caafe yi na ne cant guñ tënk moo gën cant guñ joyal Malik na cant guñ joyal moo cant guñ tënk caafe yi lum lay cant muqayyad rek moo ñëw ci alquran ba fii moo fi nekk alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda maa ngi sant yàlla lu tax moo bind asamaani juróom-yaar ak suufi juróom-yaar alhamdulillahi alladi hadana li hada jullit ñi sant nañ yàlla ci alquran juróom benn yoon sant nañ ci bi yàlla sakkee bi yàlla bindee asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar sant nañ alhamdulillahi alladi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah wax nañ alhamdulillahi alladi asaba anal hasana inna rabbana la ghafurun shakurun alhamdulillahi alladi ahallana daaral muqamati min fadlihi alhamdulillahi sabaqana wa'dahu wa awrasana arda ak wa axiru daawaahum alhamdulillahi rabbil alamin moo tax jaamu yàlla yëpp buñ demee aljanna toggeef yëpp dafay teggeeku ba mu des cant yàlla kooku moom moom buñ ba ba ci abadde di nga xamee ne yàlla mahmudu la tudd yonent bi tudd muhammad ak ahmadu ak hamid drapeau bi tudd drapeau nguur gi tudd liwaawul hamdi xeer wi ñu di leen wax xamaadoona ay santkat buñ lekkee ne alhamdulillahi rabbil alamin buñ naanee ne alhamdulillahi rabbil alamin buñ xoddoo noonu yépp xéwal gu leen yàlla jox noonu musiba mu leen génne noonu kon kay mën nañu na tuddee ay santkat moo tax cant moom du dog mukk buñ nekkee aljanna it di sant yàlla ba faw wa axiru daawaahum alhamdulillahi rabbil alamin wa jaala def na mu zulumaati kéefar wa gëm yàlla de yàlla mi bind mi dee bind na kéefar yàlla ñu ci yàlla musal bind na gëm yàlla de baatab kéefar daay man dañ koy jamoo ndax kéefar ay wàllam dafa bëri ay sababam dafa bëri ay banqaasam dafa bëri gëm yàlla nag kooku dañ koy mufradal ndax moom benn lenn rek la wéetal yàlla rek bañ caa boole leneen moo tax moom lenn la soxlawum ñu di ko jamoo su ma desee na topp ñaar ña kafaroo wet dinañu berab ci àddina danañu xemale berab bi ci borom seen ak keneen rek yàlla mi nga xam ne moo bindu asamaan ak bindu lëndëm bindu leer ba noppi xéefar yi dem di ko xemale keneen di jaamu leneen di ko dendaleeg moom huwa moom àll fii mooy buur bi nga xam ne xalaxakum bind na mu leen min ci ngeen tukke ci ban yàllaa leen bind ngeen ndax aadamaay seen baay te ci ban la ko yàlla bind bon yéen ñëpp mel na ni ci ban lañ leen binde wala sax nit ne ci ñun ci ban la ko yàlla jëlee ndax nit yi doomi aadama ji moom ci ndoxam man yi la jóge ndoxam man mi ngi jóge ci xañ bi xañ bi mi ngi jóge ci pepp mi pepp maa ngi jóge ci gub bi gub baa ngi jóge ci gàncax gi gàncax gi bu jóge ci suuf kon ñun ñëpp ci suuf lañ ñu bind bon nag yàlla mi leen bind ngeen jóge ci suuf yéen ak seen baay yëpp ngeen dem moos di ko sakkal morom ngeen di jaamu suma xabaar topp mu masal ajalan ab dig wa ajalan dig musaman bu di bu tuddeandoo fa moom ma antum topp yéen tam taruna da ngeen sikk mu dogal ku ci nak dig ba ne fa lay dee du jaas du ko xiir ak boo xam ne ci lañ leen di dekkal yàlla mi def loolu ngeen di am sikk ci moom dem di jaamu leneen lu dul moom suma xaba ajalan wa ajalan musamma min andahu foofu la ñi réer ne nit ñaari dig la xam doomu aadama suy dund yàlla sakkal na ko dig boo xam ne ca lay xam soog dee feeg jaaya accident dogu ko ci diggante bi soo accident ñëwee nag mu dee sa àggu ca diggam ba ci ba ajalan musamma jooju lañ ko jëlee waaye fekk na du benn dig nga am xam ne doo ko xees doo ko jéggi dig teg nag du pour dee pour dekki la woowoo moom laahu moom a di kuñ jaamu ci samaawaati ci asamaani juróom yaa wa fi lar ak ci suuf de yàlla moomu mooy ki nga xam ne moom la jaamu ci asamaan moom la jaamu ci suuf de yàlla mu dara mu xam sirrakum boo teen wajaarakum ak ak feeñ seen de lu feeñ ci yéen xam na ko lu nëbbu xam na ko waaye mu gën mu xam ci mu ana da ngeen fàggu ko ji wa maa taati ñu dikkal leen yéen Makka min ayatin kaawte min ayati rabbihim tukke ci kaawte yi borom seen illaa kaanu ndare bu nekk nañu muridina di way dëdd xanaa walin ko rek illaa kaanu ndare bu nekk nañu muridina di way dëdd xanaa walin ko rek xéefaru Makka nag lépp luñ gis ci fi yàlla rek dëdd fépp bañ koo faqat kasa boo wet nañu bilaa jaaw Qur'aan lamma jaawam ba mu dikkalee leen alquran ji ne li muy ñëw yëpp ñu ko màkk ñëw nga dinañ ko fa soo fa yaati xam naa dikkal leen an baaw maakaanoo solo lañu nekkoon yastasiruna di yéegi bii ci moom de waaye bésam dana ñëw de alam yaraw ndax xamuñu ndax gisuñu ci seen tukki yi ñuy tukki di dem saam kam naka day alak naanu alak min xam ñun seen jëkk seen min xar na xeet ci xeet yu wéy xanaa dañoo xamul seen tukki yi ñuy dox di dem taam bi gis nañ jant yi jëkk yi fa leen yàlla xalage ba léegi jant yaa ngi fa taxaw yàlla mi xalagoon ñooña duñ ko xalam ne bés bu ko neexee mu xalag leen makkan naa xam jàppandal nañ leen fi lar na ci suuf maalam nu makkin loolu jàppandalu loolu joxunu ko nakkum ñëa leen de sa xeet jëkk yi sax la leen yàlla joxoon ci doole ak kattan ak alal ju bari ak pexe yéen joxuñ leen ko de waaye terewul bañ bañ weddee wa arsalnaa xiir nanu sama asamaan aleen ci ñoom it daa muy dotti akon yàlla xiir leen asamaan mu tawal wa jaal naa tan def lan xaara yoon ya tajri muy daw min taatihim ci suufi dëkkuwaay seen ba alak naam tanu xalak leen bis noo biim ci saw si bakkaar seen de loolu terewut ba nga xamee ne mooy nañ yàlla weddi yonent yi rek yàlla xalak na leen ñoom ñëpp wa am sa tan sos min baadiyim ca gannaaw seen xar ay maas aaxari na na sol donte wàcce woon nan aleka ci yow kitaaban téere ci xirtaasin ci këyit naka ñu ko sakkoo fa lama soowu tañ lamb ko bi ay diima ci loxo seen la xaala kon tey wax la si na i kafaro wet nañu inaa saadee bi de ilaa seerul ndara njabar la mu bi ñu gudaaji bidde seen dayob ndëngte nag alquran ji yàlla fa ko woyu yonent bi rek mu jàng ko ñun ñu bind ko waaye su yàlla bindaloon boppam kaamil bi wàcce këyit yi mu ñëw dal ci seeni loxo <clears throat> bañ teye këyit yee ci téere bu wàcc jóge asamaan la booy ñu weddi ko rek ne njabar la rek loolu moo wane ne <coughs> weddi ngir ndëngte moom kaaw teef ko gën a rëy bu ko jëriñ dara boo jàngee fi moom tawreet rek linjiil ak saboor ak furqaan yëpp ci dara mu nuur ci ak weddeem rek ndax weddi wut ngir sikk weddi wut ngir dara dafa xam dëgg ba noppi dëngte tax mu di ko weddi waxaaroo wax nañu ne law laa unzila lu tere wasalee xaale ci Muhammad malakul malaka ñu ne waaw yàlla bu bëggee ñu gëm na yabal malaka mu ñëw ànd moom di ko dëggal buur ne walaw anzalna doonte wasaloon an malakan malaka laqudiya kon tey masaleen lamarum bi dama ala ko seen de buñ laaj wàcceeg malaka yee malaka moom du dikk ak di mbugal rek lay indi bés bu malaka ma dikkee rek te ñu dee de moom nañ ko mujje su ma sa doon a tapp dee fu muñal malaaka moom bu xasee wàcc léegi yéen a ngi mooy yàlla tuub wala ngir gàntulu waaye bu malaaka ma xasee ñëw kay kooku moom xamatu dara de alaku rek muy indi mboot bu rëy nag walaw jaal naaw doonte defoon nan ko moom kuñ wàcce ka malakan di malaaka koy la jaal naaw kon day nu def ko rajulan muy melo waay wala labas naa te kon feeru ñu dele ale ci ñoom maa gisoon danañu lan lu ko de su fekkoon yàlla wàcce na malaaka itam du ko wàcce ci melaw malaaka ndax amu leen kattan ci gis bindab malaaka su wàccoon malaaka yi nit rek koy def mu ne ci seen ngeen defe ne nit la te booy ngeen ne kii nit rek de kon moom waa ji ñuy wax sax xamul malaaka la am de ndax su malaaka wàccoon nit rek lay doon fii daal ku ñëw di waade rek nit ngay doon boo kon kat amuñ sax lëf li malaakaraam de wala xam suufiya ah. wala a foo na birusi liñ ci ay yonante min xam ne ke jëg njëkk sa de su fekkee ñu ngi lay yéjji di la reetaan muñal rek yonante yi la jëkkoon ñëpp noonu lañ leen doon def waxaa xata wàcc bi na si na ci ñaaya taxiru reetaan nañu liñ ci ñoom maakaan lañ nekkoon yestation doon yéjji bi ci moom de waaye gannaaw ga dara bu ci jëlu mooy ñe doon yéjji yonante yëpp yàlla xëyaxal ak leen benn bés de bul waxal dox leen kay fa kaan naka nekkoon aaqibatul muttaqin mu ngi koy weddi gën a fee ngeen tukki ci àddina si seer doxantu tuuti ngeen gis ñu doon weddi yonent yi jëkk ya luy seen ak mujj seen ak mujj mooy xalaku rek loolu lu mu tekki mooy ñoñ tey ñii itam la nañ jëkk ña defoon rek la def dañuy xalaku rek yàlla yatti ñetti jaam rek la sax dafay baamtu di baamtuwaar rek ba faar na yem ci woote jëm ci yàlla ak ñi ko dëggal ak ñi ko weddi de ñi ko weddi faw te dëgg yi weddi woon bu jëkk rek la ñaaw waaye seen ak mujj mooy mujj ak xalaku rek ñi dëggal itam ci dëgg yi ñu dëggaloon bu jëkk rek la ñaaw seen ak mujj mooy ànd ak keleen di jubal rek ñoo ànd ci ngërëmal yàlla ba demal yàlla du ñu am ñaanteel mukk ñett ñi rek fi ba faa dina yem kul waxal li man ñaal kan maa fi samaawaati dana ci asamaani juróom yaar wala lépp juróom yaar laaj leen ku moom lu ne ci asamaan ak suuf kul waxal yow ne li laay ñaan la yàlla buñ ko waxut ndax tontu moom nekku fa kataba farataal na mu ala nafsi waral boppam rahmatu yërmande waaye yàlla nag ci mbaaxam waral na boppam yërmande na ne yërmandeem jiitu na mbugalam ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ba mu bëggee bind yëf dafa amal xalim bëgga moom la jëkk amal gannaaw ga moo amal daaje mooy nun wal xalami la xala ñëw ci cosaaru xalami ne xali bëgg dindal mu ne lu may dind mu ne dindal lépp lu amal lu sosaam ba pencam yàlla dindal aadama mooy bàyyi dindee mooy sama xalifu bu jëkk ci suuf dana jur ay mbooloo dindal yonent yàlla moo noohin moom laay jëkk yoon ni muy yoonal ci kaw suuf xeetam ñii danañ ko gëm ma yóbbu leen aljana ñaa danañ ko weddi ma yóbbu leen safara bindal Ibrahim noonu laa ko yónni ñee ko gëm ma yóbbu aljana ñaa danañ ko weddi ma yóbbu leen safara bindal Musa Isa ñi mu ne bindal ko yónni mu jëm leen aljana ña weddi ma yóbbu leen safara Yàlla bëgg xalima ba ne ko ne ko yarul yow xalima bi lu tax nga ni ma jiitu ci sama soppe bi ko tiit de xar loolu mooy sirru ci xalima léegi balaa mën a bind sax ko xar mu ne ko lu may bind bon mu ne ko bindal ne ummatun musibatun warabun xafoor xeetu yonantu xeet wu bari bàkkaar lañ waaye seen borom borom buy bale la sama yërmaane nag jiitu na ci ñoom sama mbugal moo tax mu ne barafaal na waral boppam yërmande dara waru ko woon waaye yërëm xeetu yonent bi daal moom waral na ko boppam ba war na ko léegi léegi maa na ko waaye wallaahi dana mu boole leen ilaa yow xeemal jëf yi yàlla bi arrêté ba ci fii ci al seen yaa xasiroo gàccal ñu am ci sama bopp ñoom foofu ñoom laa yëngu ñu jëm ci yéen wala wa ñaan la buur kawe na maa sakkan la sabbi na mu fi leen ci guddi wanaare bëccëg de lépp lu sabbi ci guddeeg bëccëg loola yàlla ko moom de moo ko bind moo ko moom mooy boromam woo moom xam nga mu aji dégg la def na wax ko alaali mooy xam nga def na gëstu sun waxal a ah, tax su man lay na ma jaamu ko de patri sama waati yàlla ki bind aji ki de aji sant asamaan juróom yaa wala de suuf juróom yaa woo wota moom yottemu dana mu wërsëgal wala yu xamu def mu wërsëgal ko sun waxal ñu naka man umatu jibaleef na ma anak na bu ma nekka awala man aslama ndigal dina ka jébbalu na mu de na ne yàlla daf maa jox ndigal na naa jëkk a jébbalu ci wila wax na ma bul nekk musrikin na joxe waxale ñoom bul waxale ini ana ka man axaafu dana ma ragal dinaa saytu rabbi borom sama ba jaamu turub moom xasaaba yow mi bugalem bés asirin mu aji màgg de te mooy pencam de man israf su soppeef na ko anu wal mbugal yow may suñu desab keroog faqat rahimahu yaram na mu ko def desab keroog képp ko yàlla musal ci mbugal ma kooka yàlla yaram na ko def wa zalika loolu alfawz moo di na la yàlla na la lor wala ñàkk wala kasu bëri aji yëkkati la moom illaa wala moom la amul kenn ku mën a waññi nga xam seen dem jotoon na mu la jotaay dañ ci wii ñu ci aag nekk am koom foofu wa moom xajul na jaatum na mu ala kulli ci lépp def de yàlla rek moo mën a lor moom rek ku mën a yëkkati yàlla joxe wéet ak koom moo mën joxe ñàkk ak feebar amul keneen ku mën loolu yonent sallallahu alayhi wa sallam na ne ragalal yàlla foo mën a nekk faale nag sooy dee laneen sooy dimbandiku dimbandiku woon yàlla sooy ñaan ñaanal yàlla sooy xattaliku xattalikul ci yàlla xamal ne mboolem mbindeef yëpp mënuñ laa jëriñ mënuñ laa lor mbindeef yëpp buñ daje woon bëgg laa lor mënuñ laa jam genn déggu la yàlla jamu mbindeef yëpp buñ daje woon bëgg laa jëriñ mënuñ laa may benn pepp bu la yàlla joxul te yàlla itam séddale na ba noppi bind na ak séddaleem ci téereem ba yëkkati nañ xalimba ya mbind ma wow na kon nag sër sër jéeg siit ci sa wërsëg motu yàlla sottal na lépp la fa soo dara man da tax mu mooy la la fa sowuta dal kenn man da tax mu dal kenn ku mën a kuy def dara nag ci ku mooy yàlla mbindeef yi lum tëral kenn mënu koo yëkkati lum yëkkati kenn mënu koo tëral loolu ku nekk war na koo wéral ci xolam noppalu ku wéetal noppalu ku wéetal yàlla rek dali na am noflaay woowu moom yàlla alxaayiru maa jaatan foo ko not na mu jaamam de mooy ki nga xam ne not na mboolem jaamu woowu maa waaw kii mooy yëkkati ci jël si wàllu xam naka mu xam ne de wàcc na ba nga xamee ne ahlul kitaab ne nañ yonent sallallahu alayhi wa sallam kuy seede sa yonent ahlul kitaab kat ñoo la waroon a seede fa ñoom bañ nañ bur ne xul waxal ay seen ana lan def akbaru moo gën a màgg saxaaratan ci seede ban seede gën a màgg ci seede yi xul waxal ne laaw yàlla la ñeel yàllaay ay seede si gën a màgg su fekkee bañ nañ ko wax tey moom nag aji seede la muy bay ñi diggante sama bay na ko moom diggante seen yàlla moom doy na seede te man woo wëyee woyof na ilay jëm ci man as alquran ji la alquran liun si rakum ngir ma waat leen bii ak alquran wa man balaxa ak jot na ko alquran de yàlla na waxal ne yàlla wuyu ci man alquran ji de ndax ma waat leen yéen ñooñ makka ak képp koo xam ne alquran jot na ko fu nit mën a dëkk ci àddina boo xam ne ne alquran xag si na ci yow rek mel na ni taxaw na waat la <coughs> wala googu taawi la nga li un na ma waat leen bii ak alquran bu man balaxa ak képp ku gëwén si numu de maa ngi leen di waat yéen mukallafi képp kuy ndaw itam bés bu ñu gëwéntee la tasaduna da ngeen seere anama laaye nakaa ji naka laa ànd ak yàlla waaye duñ jëli jàll yéen da ngeen a gëm ne am na jeneen yàlla yu bokk ak yàlla déedéet de wa ina nii naka man bariwun aji dañ la ma ñu maa tasri ko ne alla si na ñaaña ay nakum naka yéen la tasaduna da ngeen seere anna maa laa naka aji naka la ànd ak yàlla alihatan ay yàlla uxra yeneen yéen da a seere ne yàlla xam na kul waxal ne laa ashadu man seede ci ma doole duma seede mukk ne yàlla am na bokkaale kul waxal inama huwa naka moom ilaahun yàlla la waaye tam jiri jenn yàlla rek la benn yàlla rek la wa inan naka man bariwun aji dañ la ñu maa fi rik man gëla ngeen bokkaale ko de alladina ñaaña aatay naam jox na leen alkitaaba tawreet yaarifoona woo danañu xam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci meloom ci tawreet kama yaarifoona naka ñuy xamee am naam doom seeni góor ñoom alul kitaab bañ gisee yonent ba xam nañ ko ci tegtal naka ngay xamee sa doom di góor boo ko gisee abdullahi musalaam na ne wallahi bi ma ko gisee moom laa gën a xam fuuf ci sama xaw ma yaay wóorul na ma jaam waaye yonent boobu naka laa ko def surtout rek xam ne waa ji ma jàngoon ci tawreet mooy kii de yaari goona kama yaari goona am naa moom lay lay wax waxut baay ndax baay moom loo xam-xam sa baay am na lu bëri lu wéy ci dundam yow nga soog a juddu loolu yow man nga ko bañ a xam bokkut ak doom nga xam ne bés ba mu juddoo la ko baayam xam bési tey adda si na ñaaña xasiroo pertal nañu am seen waaye bopp seen foofu ñoom laa yor na gëm suñu de ba mën a sa mu déet kenn di gën a tooñ man stra ci tagub na waa lay waral yàlla kasi ban naar ba di ko askan bokkaale doom de aw ka ke mu weddi ba aati jaa quraan inna hoo na ngit lay suñu texe di saali mu na way weddi jameen bi ñu mbooye su ma naqulu taf ñeen ñaaya asal ko bokkaale ñu saaru makka du sedd mukk fokk mu danañ ci indi mbiram pencam yàlla mbugalam alaxira xéewale aljanna danañ ci nett li moos xisay xeet yi loolu lu tekki mooy ñawet yoon ñëpp xalak nañ leen ñii wet yi tey itam suñu boo xamee rek xam ne ñoom dañ leen di xalak xisa yi gaaral leen la mais nañ defoon ñooñu rek lañ leen xala def baa xam yàlla du soppeeku <coughs> su ma naqul topp nu wax li des nañ ñaan ñaan asra koo bakkaar nañu ay asra kaawakum ana yàlla seen lëfi na ñaaña kuntum nekkoon ngeen dafa mën a di ne ne ay yàlla lañu de wax ma nag yàlla ya ngeen doon jaamu ne ay yàlla lañ naka man anañu tey su ma dem takkum topp nekk di fitna tawum di ngant seen ilaa am xaaloo ndaray wax seen wallaahi jëñ nañ ci yàlla rabbi naa kay borom sunu maaku naa musu noo nekk musriki na ni way bokkaale loolu la ñuy wax kat dañ ko waat wàcc ci kanam yàlla ne ñoom musu ñoo sàkkal yàlla bokkaale waaye foofa la yàllay kaste seen ya wax loo cër yëpp cër yëpp wax moo tax mu laa hadiisan ne duñ nëbb yàlla solo de jéem nañoo nëbb kay ñuy wax naa <coughs> wallaahi rabbina maa kunna musrikiina waaye nëbb gi dafa sottiwut al yawma naxtimu alaa afwaahihim wa tukallimunaa aydiihim wa jëre ci def ñoo seede waral leen rek untuur seetal kayfa kazzabu naka ñu nare ala anfusihim waral ay bopp bay wax ne mosuñoo sakkal yàlla bokkaale rek wa zalla tafaddahum mu ni seen maakaanoon lañ nekkoon yeftaroon doon duut ko wa min hum man yastanuna ilayka kooku ko wasal wàcc na ci juróom benn i Quraysh dañ daa def bu guddee ñu ñëw di yëddu yonent bi bu jàng alxuraan dikk tam ñuy déglu Abu Jahl ibn Hishaam Waliid ibn Mughirata Abu Sufyaan ibn Harb ak Abu Lahab Utbatu Saybatu Waliid ñi ñuy déglu ba mu yàgg Abu Sufyaan moo ndey waaye li muy wax am na ci lu nekk dëgg naka jekk moo leen tane moo tax yàlla def mu jub gannaaw Abu Jahl ne ko dara du ci dëgg Abu Sufyaan ne ko am na luy dëgg li muy wax am luy dëgg moom la buur di wax ne yaminu maa ji nekk la ci ñoom man yastami'u ku dana mu déglu ilayka jëm ci yow ba jàngee wa ja'alnaa waaye def nañu ala quluubihim fii xol seen ak ci na ay muuraay an yafqahu bu ñu dégg ko ne yàlla mu seen xol yi ba mu ñu dégg sax li alquran di wax wa fi asaani maa ji nekk la ci nopp seen waqran way yaraw ulaatum jëpp kawteef ndax yow ñoo gëm ci ñu biyaa ci moom de xataa isaa jaaroo ko bañ dikkal la ñu jaa bi doona ko di daagoo di daagee yow de yàqulu dana wax si na ñaaña gafaroo wet nañu in hasaa de li ne ilaa asaatiru la wani na dara nari maami jëkk yaare ñu na dara li nari maami jëkk yi rek la Muhammad dajale fii di ko xisa ñoom yan xaw na xanhu wayan aw na xanhu kooku lu ko wasal wàcc na ci Abi Taalib mooy bàyyi yonent bi ko gënoon a su Quraysh dajee ñëw ne ko bàyyi ñu rey Muhammad nii ah mu ne Muhammad kenn ko laal feeg maa ngi dund way na ko ne ko duñu àgg ci yow mukk feeg yeggalu ma suuf ñu ne ko ah su fekkee ni li mu nekk dëgg la nag ba jaral la lii bàyyi ñu boog ñu gëm ko mu ne leen déedéet loolu ñu leen ko def na dara ñu tere ñun na sañuy sori anu ci moom. buñ bëggee gëm ñu xaaye ne buñ gëm yonent bi suñ ko bëggee lor itam ñu xaaye ne buñ ko lor de way ni woni koona den ñu xala gi laanu soom ndare bopp seen de omaye soroona xamuñu loolu wala tara donte gisoon nga yow Muhammad is wukki foo ba gaaral def leen ala neeri ca safara fa xaaloo tañu wax na yàlla tona xelloon te nun nu raddu delloof nu wala nu kësi ba sëga di sunu ba ayat rabbina ci kaw te fi borom sunu wana koonu dana nekk mel moom soo gisoon pencam yàlla bañ taxawalee xéefare ca kanam yàlla ñu janoog jaanama nag ñu ngay wax ñu delloo ñu delloo ñu àddina kon dootuñu weddi mukk de soo gisoon loola keroog nga gis mbir mu màgg de. saako tax nit jubbo saako nga gën a màgg tax nit jubbo wala mu jubal ci ko soobee yàlla ñu jubal waaye saako bu doon mën a jubal saako ci ñu pencam yàlla soo xéefare ñu gannaaw bu ñu janoog pencam yàlla ak ndigalam safara ko wala aljanna yëpp yàlla na ci bu foon ci aduna ñu ko di defar rek ñu leen di ko ñoom dara lañ ci leen wa qaalu tan wax ni ñu ñu de moom dindi la yaati ñu laru dindi ko dunya ci aduna e na na na do ñu ñu ma wax ñu ñu da ko ñu bokk ci la moom di wax bu dara ñu dindi ci aduna rek mo dindi ko ci ko boy mo dindi ko daw lu way nga do sa doom dokta mu ñu ya dokta rek waaw loolu mooy dëkk waaye nag ci boobu dëkk waaw loolu mooy góor ñi war a faroo war ko jëfam ba su ko foo daara la war ñaan bu ñu ko doon saari kon nga gis mbir mi màgg rek waaw bu ko ñu ko tawal ko xaw nañ ko tamit wala soo gis ko loolu nga gis koom tànn ñu ñu ñu ñu ci ñu ñu ñu ñu ñu sa sa bu du ma bokk ci sa bi ak ñu ñu ñu dëgg ñu ñu dëgg dëgg ndax li dëgg la wala du dëgg wala biir bi dégg nga borom ci ñoom ñoo bëgg la. ci biir rajo seen wàllu saa yi dugal na borom. yooyu ci biir jëkkër seen yi ñu ngi leen bëgg rek. parce que rapport borom ci ñu naan ko boo. yéen ñu ngi ñu ay ay ci dañu leen a tuuba tuuba. après ka jaarum ba di ko leen ci ñu ci biir ci. daa ko ci biir jàppee. jaarum wax ne asoo ko naa. est ce que moom rek ci ñu. wala ma farat naa. te la mu sàgganoon. ci àll ci àdduna rek. yéen ko ñoom. waa mi ngi leen di ñëw. aw faagawuñu ay bàkkaar ñooy jiw leen ci benn gannaaw ci gannaaw seen de ñoom kéefar bu dekkee dafay fekk jëf yi ñu jëf yëpp fekk ko ci bànneex bi ñooñu ñoo gën a bëri gën a rëdd gën a xëccoo gudd su ko defee mu ne ko pare ma bëgg ma laa jëf mu ne ko jëfandikoo laa jëf mu ne ko jëf gën laa jëf lii jànkaat ci kawam rek pour mën a jëm rek jëf jaa ngi teg ci kaw gannaawam boo gisoon ala dëgg saa bon na maa yaa juróom-ñeent seen boobu rek saa tuuru boobu xam nga sa benn wala laa fi jiw يجبل عبد إذا لا يبل لغفو عن كلا وله نصر ولغار التبلاك رفق ريان جانه خرجوا بل مسلمين أن يتكلم من الأول أفلا تقرأوا كرهوا إلا كرهوا عبد من وعلى نواسا يبدي جدو أفلا سمع سمي جانب فقام بل بنيه نتيجة يا أهل كل شيء سمعوا برم يعرف يا هم كرهوا ما كانوا بنيه كانوا جانبه يسوع برم يعرف يسوع ده سمع يسوع تولى فسمع جيبه mu jox ko xel maaw ku waroon baax nañ ne suñu diggante bi ko bëggee nag taar la ko fas bëgg a taar mais ba mu ne ba mu soobee juróom-ñaari at nag moo am lu ci at ak jàll ba mu nekk nag koo xam ne dugg ci at noonu mooy sanseeg waaw taar la waaw nuur ak jongale waaw am lu suñu bëggante xaade ci tawate yeneen juróom-ñaari at waaw mu ñaar fukki at ak juróom-ñett waaw su ko defee rek di bëgg lu mu jabar ak doom ak xaal juróom-ñaari ñu toog ak yeneen juróom-ñaari at ñoom yeneen fukk ak juróom waa fanweer ak juróom ba jëm ci yeneen fukki ne kooku bu yàlla sosoo ci moom dana wàcc lépp ñu joxe la waaw gàll ci li ci yàlla rek xam naa la mu dana xam ina wala ko ñu gën nit wax ji ni ko dañu jàpp wala ni ci la la ko dañu wax rek ñu yàlla xam na ni wadd gi la wadd gi la tan lo na xam na lool tay ñu yàlla na ko ñoom laaw bu bon ko li di ñu

yi keneen a ayat yi ci kawteew kon defal loolu su fekkee ne nag yow wedd bi ngay wedd ne la a joxoon ñu kawteew sangam duñ jëm loolu yaa ngi koy teewoo di ko tiitloo wutal iskale nga dem asamaan wut sa kawteew si bopp ñoo jox leen dem mën nga ko su fekkee mënuloo loolu nag muñal boog ba yàlla te sa diggante ñoom de wala saa allah doon te soo woon na yàlla ak jubal seen la jamaa kon tey mu boole na mu daa ci njub yàlla na mu ñu jub rek bu ko neexoon di jub

الفاتحين مع أولئك الفاتحين مع صدق الناصر الحق بالحق ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله إنما يستجيبون كدنه يبوتك jëm ci gëm yàlla àll ci na ñaari yas na woon danañu dégg de ci gëm yàlla xam ne ñu ngi dund am ak dégg ñooñu loolu sa foote de wal mawta waaye way weddi ña yabaasumu laaw dana dekkal leen yàlla ci alaaxira rek waaye bari xam ne ay nuum lañ yi ci kaw suuf yàlla dana leen dekkal jënjëf yàlla de moo yor jaxoona kapp def na delloo leen ñu jëm fa moom de yee bari yàlla am ko ci jëlee ci dee bu leen moo ñu ñu de ñu ci dee lañ ci dee ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu nit bu fekkee ni raxalu ji moom muy dund suñu rakkoo ci moom raxa ba yaram ya des yaram wa xayaa ñoo xam ne ci suñu lépp ñu lépp ñàkk dëkk ci angar ak doole di xasee bu ko raxee noonu rek yaram wu raxa génn rek raxa ñu xam ñetti fan mu nëb di xasee rek fees dell ak dëkk te gën a baax ci kooku lu koy defal mooy gas ba mu xóot mu suul ko ci su fekkee ni raxa ngi ci waaye a ngi sottal kooku mooy ku dina jàpp koy dóoree ko xamee kooku a baax ci moom koy defal jënd ko rek xeew ko moo tax ñu xeew dofi su fekkee ne raxa ba xewale ca biir tellement comme tënk yi def na fi dof waaye xam ni ci ci xam yàlla nekkut ak ñun sax yàlla ñu ngi mel ni jëmm saa xam na ba noppi waaye moom la su fekkee ne xam yàlla ak wéetal yàlla roos na nag caqal ma kookoy nit kookoy nit ci dund moo tax de ci yàlla ak wéetal yàlla mooy raxas raxas raxas ñu yàpp raxale am sa dund raxal ko dundal ak raxas xel yi ak raxas xel yàlla yàpp roxo yi ay ci moom mu soog a dund su nekkul ci moom nag su fekkee ne yedda ci ci genn roxo rek ak nuur la moo tax yàlla ci biir defaru ay nuur ci rek waxaalo wax nu loola nu sura lu tara wasale waale yi ci Muhammad ayatun kaafiyatun ndax ñu ngi ci dafa boromam kul waxal inna Allaha naka yàlla qaadir naa jaatan la mu war a añ wala si la ci mu wasalat ayatun kaafiyatun naka ñu sàkkoo dem walakinahum hum al-kaafirun ko jëfandikoo laa ya'lamuun xamuñu ñu ngi laaj kawteef waaye xamuñ ne baaxul ci ñoom de ndax kawteef ku ko laaj su wàccee boobu mu rek nga xalal la de wa maa min daabbatin déedéet aji wu kat déet dara ku lar ni ci suuf wala taa'irin di jaagan janaaw yatiiru lool dana naaw di janaaxay ci yaari mbagam ilaaw ba mu ndara xeet lañu am saari di jam sende mboolem lu yàlla bind ay xeet lañu sëgeen leen ni ci doomu aadama ni ci xeet noona bàyyi may ay xeer lañ gannaaw yi ay xeer lañ ñoom ñëpp yàlla leen gindi moo leen di jox wërsëg te xam ne seen nji dëgg ma faral ci kitaab ci la leen ma xool ñu seen dara te amul dara loo xam ne yàlla bind ko ci la leen ma xool dëgg ma jox sa doon parce que def na fa nga leen ila rabbi ñu jëm ca borom seen bi ñoom ñëpp nag daañu daje fa kanam yàlla hatta bàyyi may nga xam ne dañoo amoon ay béjjén di daan seen morom yu njëkk daañu leen faxal ay béjjén ci nga xam ne dañ doon coppiteel ñoom ndax ñi nga xamuñu diinu waaye leen su xalaay dugg ñoom itam ñu fay rek topp ñu leen nekk leen di suuf wala ñoo ñaaña te sa boobu rek dinañu daal naa ci alxuraan su ku mun way tax lañu ko ku mun way diw lañu ci gunu maati way nekk lañ ci dañu kéefar yàlla leen bëgg réeral ma ne say laaw ko soob na yàlla ak réeralam ñu mu réeral ko def man nga sàpp mu soob ak jubalam yañalu mu def ko ala siraat ci yoon mustaqim mu daal kon waxal araaytukum soo sima leen ne asaakum dem dikkal leen asaabu laay mbugalam yàlla ci àddina aw atabtum ite dikkal leen saatu des penki asadamoo ndax da ngeen xoo xayran laay tur yàlla maanaam déedéet moom rek ngeen di xoo de in kuntum dem nga ci yan saadiqina di way dëggal su fekkee ay xërëm xam na kay bu pencam yàlla ba ngeen ci bu ngeen xoo yàlla xoo leen xërëm yi bal bay di yaaw moom rek te doona ngeen di xoo de kay balañ ko wutal morom ba ta jàmm ba ta jàmm ne dégg ñu ne ne jàmm nag takkal yàlla ay këram wa ay bokkaale waaye nag saa yi di ci ñu fàtte yëpp de jàngoo jëm ci yàlla te ci jitam huñi naata hono la ngeen ko ngeen jëm ci moom insha Allah sono watan sawna ta ngeen di wéy ma ci ko la ngeen bokkaale ko de wala qadar sananum dañu ñu ila wa min jëm ci xadim qabla di ngeen di ko baaxas naa mu doon jàppale ngir saa yi ci safar ñàkk ba baax ak safar ràgg daal moom ndax si la ñoom yëpp baax na wala yëpp rafetlu bëgg na yàlla wala wala ay jaaw jaaw nga dikkale leen baax naa mu bëgg suñu safar waaw yëpp rafetlu wala o li fi nekk defuñu ko dafa doon na xuloo bu ma ay xol seel bañ a nooy jëm ci gëm yàlla wa sayana fa rafetal la mu leen saytaan ak biis maakaanoo lañ nekkoon yaamaloon doon jëfoo ci kéefar ak mooy yàlla dañ ñuur ko wala maa na soo bañ bëgg ma dikku la waa def leen ci ci li nga xam ne kat yeeg lor gi yëpp taxul leen a waadu taxul leen a jàjj nag ba tax na am ubbi naa leen ci ma abwaabu kulli shay'in bunti lépp lépp ci kawam saa saa sa réew ba ñu dégg ma wax ba gën a joxam leen dégam réew mi xas naa mu xalal leen baxtu ko ci jafe islam dina sa ko ñu mo mu seen way naagu lañu wala ci yëpp ñu de faqat na sa dogeef daadul xamu mu ñu ñu ñu seen ñaaya sala mo tan ñu de yàlla xalal leen ñoom ñëpp faaga leen ba kenn desul walhamdu qaadi ci ci billahi aji nak la ñaan yàlla rabbil alamin kay aji moom bindee de sant war ba nga xam ne yàlla dimbal na ay xajam alak ay noonam de kul waxal araytum sogat leen ma ina xasalaahu samakum dem tax na leen yàlla wa absaarakum tam silmaxal leen wa xatama ala qulubikum fi xol seen man ilaahu na na jan yàlla xayru laay tur bi yàlla yaati kum kum dama di keleen di ci loolu kum tur nu sori sunu sunu moom sax si ñoom ñëpp gis na danañu dëgg wala si gëm de pour waxal araay sa tuuti sa dina leen dinaa saa ko ngeen di ko dinaa saa wulaay sa mbugalam yàlla baax sa seen ci gerte am wax sa seen ci guddi aw ji ara sa lay dëgg ba tëdd Aliou nga ko deful xamal ila xaw ma nga rënd ñu ak bali moom nga di wax sa ëllëg wa nu fi ñu nga ñu ci maal musulmi ñu ñu ila u basirina dara nit mu di way dëgal ci gëm na mo raal janna wa mun ci na ta di way ragal ak wet na mo safak de fa ma a mën a gëm ñoom de waaw saa tam dinañ jëfam balaa xaafun déedéet ragal aale ci ñoom wala am déet ñoom yàq nañu yàq la jaaraatala de wala si na ñaaña te te boobu it dinañ ba ayat naa jaar Alxuraan sunu jama suñu dana jot den ala saabu bugal de li ma tànn ci lañ ne soo ko doon jëlee topp yàlla de. kon waxal laa ko wax ci ma la ne leen ne seen diyaay ji man xasaay moom man de du ma leen wax ne maa ngi ci yàlla ci sama du ma leen wax ne man xam naa faddu man xaw ma lu may li ñu ma woy lakum ñe leen ini naka man malakun malaakara leen wax ne man malaakara ci malaayika yi ina pat moo deen may topp bila ma yoxe ne sami muutin la ma aji weddi wal basiroog aji gëm de afaraat tafakkaroon tanañan xalam ko gëm de waan si ragal ndawal jeegal quraan la si nañaa yaxaamoon danañu ragal anis sark bu fange fat leen ila rabbi ñu jëm fa borom seen de lay sa lahum déen ñeel leen min dooni tur yàlla waliyu aji dimbale wala tasirhum di jaaga na juram laa lahum boo ñoom ne taqonañu ragal yàlla de wala tasru di la dina yàddona rabbahum kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne xéefar yu kilifa yi xéefar yi dañoo ñëw cet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ñu jëkke xale ñi suñu saaba yi Ammaar ak Bilaal ak Suwayb waaw Salmaan ak ñooñu nga xam ne amuñ dara waaw ñu jaraf le waaw seen yooyu di xasal ci lii ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun bëgg nañ laa gëm waaye ñun mënuñoo jëkkaale ñu de soo bëggee nga dàq leen ñu ñëw gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dàq maas nga defal ñu jotaay boobu suñu nga toog ak ñun ba ñu dem sooye boo yow nga toog ak ñoom yonent moom gis na loolu waaw pour pour ñu gëm rek waaw mu defe ne loolu sañ na ko mu ñu bëgg a nangu loolu de buur ne ko wala tadru dubul dàq alla si nañ aaya yadoona danañu jaamu rabboom borom seen bil xadaati ci léeg-léeg waa si yéen ngoon yi ñoo danañu nam wajowa jëmmam déet soo xam ne mi ngi ñëw bëggut lu ma yàlla kam ñu naan sam di jaamu yàlla suba ngoon lekkul miskin rek bu mu tax nga dàq ko rek ngir yaakaar ne ñoom ñu bëri dinañ jëddul si maa lay ka dir war la ñu hisaab yi hisaab ko ñu seen dara bon hisaab yi ka dir hisaab faale war nga ñu seen dara ba tabru doom da dafa toll ba nag nag suuna saa yu ko ko yore ba ko daal di gën a gënoon de parce que naa la noonu nag soo baax ba mu ñëwee seen baax bi ci ñebe yàlla bindee àddina noonu def ko tedd def ko suufee def ko xamal def ko ñàkk waaw ngir natt leen de ba xam lu ngeen di def de ba xam ci tedd ak ci xamal ndax dañuy sant yàlla am dañuy xeeb ci ñàkk ci ñàkk itam ndax dafay muñam dafay añaan ci am yàqu loolu nañu wax ah walaay ñu ne man la xéwal yàlla. aleen ñoom ñu bañ naa ci diggante bi ndax ñu ñu a wax ne waa ñoom ñu xoomal ña xobu ci seen koom mooma wax ne ñi ñàkk ñi xanaa yàlla du leen am ne aw ñu la kon ñoom ñoo leen ciy jiit ndax ñoom ñoo leen jëpp leen nekk wax nañ ko joxe ci liñ ko ci saaro ndax du yàlla gën a xam jaamam buy sant te koo dalay jox teewal te teewal yëpp gëm yàlla aji gën a màgg koo nag xam na xol yaa xeex loo gëm yàlla ndax xam na xol yi gën a sant de booy daa jaa sa ndem di kenn laa am si ñaar ñoom ñoo gën a ñu gëm daa soo jaal France bi te ku la xam salaamaaleykum aji nekk la ci yéen dafa waa te noo am ci borom si noo am si waral ba fa rahmatu yërmande di ci ñu leen ci boppam ñaa leen rek dina wax naka luñ di leen nit maanaam lépp jëf na mu ci ci yéen soo am lu bon di jaara fi ci saw si réer suma taaba topp mu ci min fa di jeganaam waxtaatam yooyu la joxoon fay na ko naka moom buur xafuur na aji baal la mu ñaar ko rayu na aji yaram la mu ko def soo kasaari sa kem bidal gi bidal mi ci doon lu fa sirina mi bidalee laayaati kawte sa alquran wali tax sabina ak ngir na bit sabina mu mu jirina yoonu way bàkkaat ña def ku waxal inni naka man lu ñu tereef na ma ana bu da bu ma jaamuwaat alla si na ñaañoon tartoon da ngeen jaamu leen de teen man yàlla xaaya na moom ma jaamu budul yàlla min dooni kul waxal laa attabi wa topp si ma hawa su may bànneex seen fa ku réer na may san boobale o maana déen man loolu mu xëdina ma bokk jël way kul waxal ñii naka maan xaraa bay na dina aji naka laa jub jidal mu dab bii gisi ko fa borom sama wakk daf suñu ngeen weddi ngeen sama borom maa ngi bii nekkul ci man maa tas la da ma leen bugal mi nekk de ñu ne ko mu dee xatte ci bugal ilaa lillahi ñaan yàlla a su dana ma wax alaaka dëgg boobu moom xaaral saa man mënu maa wàcc bugal su fekkoon ne ma maa moom bugal léegi mu sotti waaye bugal ci loxo yàlla la nekk moo ko yaa dana ko soobal ko loo xam la ana indi donte nekk na fi man maa def saa ji noonu da ngeen yàkkam di di ci moom ndax su ngeen kon tey ma sa mu di bay di digal ci ma bay na ko mu digal ci seen yonent bi ak ñu ñuy ndewet yëpp dina leen dugal ñu nekk ci sama loxo bu fekkoon ci sama loxo la nekk mu sotti léegi ma xamal leen ma sotti wala wala ali ni aji ci sama loxo do yore wala wala aji ni sama loxo ko mo bu yore wala mo ni fa fi ay ni ngam di yore ni ya ngam di yore ni yàlla ko wopp wa ha al yoon ya ga ni ci wopp lépp ci loxo yàlla ni nekk rek yàlla ma xam ci ni yàlla na moom ko fa fi ay ni kon xam ko ni yàlla ni ko ay ni ci sa ni ni do ko maage wala ndawal yi xam ci bëgg ci ci wala ñu dañu xam ma ci bëgg ci ci jëri wala ñu jël wala do ci ko ci ñu wala ka ñu aw ko ila la ma la ñu xam ci wala habatu bi jaga ni kafu ci bi ma ci yar bi ci bi ci wala rabbi bi yaga ali toro wala rabbi bi yaga ali hay ila ci ta bi ndara aji ko ci yere bu di ni dara aji bi tama wa ma fo so wa ma ngor ando ni ni dara am ne taw sa ci ni sa don do ji maanaam ñoom ñoo seetlu waaye du juddoo nga nelaw bu subaa mu daal leen seen loxo di leen yaayu waaye nag ñu gën a xam ne jafe ñu leen xam ñu naaw ci dëkk moo lay nelaw loo guddi moo la wéer lépp loo def ci dëkk bi nga leen nelaw dem yàlla xam na ko ci sa kanam gisee ren su ko defee moom ci ci wàllu si biir parce que mu dëkkal la ñu ci dëkk bi bu dëkk bi rek delloo ñu sa loxo ñu yaayu ñu subaa ngeen nam ci leer ay jëm di gis ñu di gis di gis ñu ci am dox jëm ci gis ba nga xam ne sa yàlla ci dëkk gis ba nga xam ne ci kay dee rek Omar Diakhoum topp delluwaay seen dinañ jëme fa moom de yàgg yàgg na ngay dellu ci sa borom ma dina nag ñu ci sax mu soxla leen dinaa ko dund la ngeen nekkoon te amoon na doon jëf ko woo moom alxaayir moom de aji not waxtaan baal yi not amul jaawam de loolu ci lu dara mokk yéen aleykum ci yéen xasatul malaaka yi di way wattu yàlla leen di xewal mboolem malaaka yi leen di wattu ak yu bind seen téere yi bind seen i jëf fay sax jaa man dem dikkal naa aada fi kenn ci yoon am na su dee soo sodu saa ko gis naa yoon gis ni soo xam ne ak li nga jëfal digle waaw ma yàlla yàlla sa ñu ngi saa roxal ci nga xam ne ak digal bi yow kenn wax na moom yàlla dana faat bakkan allah wa taw ni ko ko faatum malakul moo ci liggéey ci bitum kenn mu ne malakul moo koy faat bakkan lépp lenn la rek aji faat bi ci dëgg-dëgg moo di yàlla malakul mawti moom lañ wàccin mboolem roxo yëpp waaye dafa am ay ay bëkkne yu koy dimbale bon moom mooy rey ndax mooy joxe digal gi sola rey ndaw ñi sax mën nañoo wax ne ñooy rey ndax ñoom ñooy bomboo rey bi de moo tax ñu tàng mu ne yàlla rey ñu tàng mu ne malakul mawti rey ñu tàng mu ne ndaw ndaw ñi malakul mawti ñoo rey de lu mën a am daal jaam bi dana dee boo xamee ne digam jot na malakul mawti koy faat nag moom la yàlla fal noonu waaye mën da rey kenn lu ma koo xam ne ab digam teew na soo xamee ne digam teewut tariwut na ci moom su ma ruddoo topp delloo leen ah moom te ñoom laayu farito na gàtta ngi ci ñu de su ma ruddoo topp delloo leen la jëm ci yàlla mawlaawam kay borom seen ala xi tëdaa ji bëgg ala dëgg la ñeel na sàllu ku mu xatte bu daa ji pël woo moom asraw xaasi bi mooy aji gaar woy xisaab ñe de li ne yëpp dana leen xisaab diggante diggante bi sante si kul waxal yow Muhammad ñaan Makka mën na ana ku doon musal leen misul maatil bari ci li nañu jéeri wal baare géej ana ku leen ci musal sa doon wa da ngeen ñaan ko tabarruan ngir da toroxlu waxtu sa doon ak ngir da góotal lay jeetana wallaay tabarruan ci bilal waxtu si yatana ak ci yelu lay naan jeetana wallaay dem musal min haasi ci de musiba dana ko nan walaay dana mu nekk mën a saaki dana caway sant ña yàlla de bëggam ku loo xam ne aw yàlla ñun jiikum dana mu musal leen min ha ah, ca tattabe wa min kulli karbin ak ci gépp jàqare jurul moom suma antum topp yéen tuuti kon da ngeen bokkaale moom de ku loo xam woo moom alqaadiru moom a di aji ala an yabal sa ci moom a yabalat alaykum ci yéen asaaban mbugal mun soq ku mu tukkee ci kaw seen de yàlla mënoon naa taw mbugal kaw da taw leen di daj wala ak nam defoon ci sa motañol yonentu ne ala may ne wasun wasiita maa ngi mus ci sa jëm lu doon bu ko def sama xeet yàlla yekkatil ko loolu mu ne aw men tax te arjuli i ci suuf si ay dëgg seen yàlla mën leen a xalak mural leen ci suuf si rek nam defoon xaaroona yonentu ne ala may ne wasun wasiita yàlla bu salen sama xeet ci loolu de mu ne aw yen bisa ko hu jaxasewadi siyaan ngeen di ciré ciré di wala huute bànneex way si xatam mosal ba da fu ngeen seen ba sa badul xëy yan noonu ma di xeex ñeneen ñi waaw bu ma xayee ñenn ñi yéen ne nii moo gën a jàpp ne waaw mu loolu moo tax loolu wàcc ci xeetam taw ngeen di daj muuralu ngeen ci suuf waaye ñoom mu ne am du ñu musaleen ko mukk waaw ña ngay xeexoo ba kenn yàlla um suuf xeexal xeexal nu sarrifu naka ñu jidalee aya ti kawte fii laa dawum boo ñoom yëf xawoona ñu dégg rek ko kasa ba weddina ji ci alquran xaw mu ko ñu sa wata moom alaa ku mu aji dëggu kul waxal nas bi wakkilin déet may aji manam sa aleykum ci yéen man damay jëfal rek ku bëgg jom bëgg ñëw weddi waaye nag man lu ma leen manam sa rek bu ma jëfalee rek wàcc naa leen loolu jëkk xaranga rek li kulli na bahin ñeel na sépp solo mu saxaroon sax waaye wa soo sotaale moom waaye xam a xam de way saa raaya sa ndem bu si na ñaa yaxoo doona danañu xuur ci ayaat ci alquran suñu di ko yëggi faari dëgg xanu yoonu si hënda bu jëkkee ale ñoom de foo dégg ci wax ci alquran lu bon wala dawal yow de bul jëkkee kooka rek hatta yaqulu ba ci ci hadi yi ñu waxtaan xaru yi moom de ba ba ñu jëkkee waaw ñu waxati weneen wax de nga soobee jëkkaale ñoom de way mayan ci anaka dem sa fàtteloona la saytaanu ibli ba nga jëkkee ànd ak ñoom balaa taxoon bul jëkki ba da dikra ca gannaaw fàttali bëre soo juumee ba jëkkee ñoom boo fàttali ko ne yàlla ayoo na la toogaale ñoom dawal de maal xaw nga xam ne ñu zaari ñu way tooñ de biir war ñaaña ya taxoona ragal yàlla yi hisaab yi hisaab seen yi seen dara walaakin lu dina tikki tara ak waa daa la ñu ragal yàlla de wa sari bayil lu dina ñaaña yi taxasoo jàpp nañu dinoom dina seen dañ leen togg lañu ban muy fool ko wala wana ko wa xarratum taxat na leen alxayaatu dunya dund ba dund wa zakkir fàttali ji ci moom an tub sala jëkk boo xala geefat nafsun bakkan dinaa kasawa ci saw si la mu fàggoon ci day sawaa jël ñeel ko mun lay tur yàlla wàllu ñu aji dimbale wala su soxla nga dem aji karam dimbale wayin taadil ndem jot na mu kulla hadrin jëfam jot laay waxus jëfam nangu ko mina mina ca bakkan ba rek laay te ñeel a gaay alla si ñoo di ñaane ubbi soo ala jeef na leen dinaa kasoo jëfaa su lañ fagoon de loolu war na ci ñoom saraabu ak naan ñaan ñu waa saabu na mbugal alimu de aji metti de bi ma kaanoo yak purona ci saw si weddi seen ga ana doonu de jaamu ci ñun duna lay ruubi yàlla foona lor jëriñ ci moom ko jaamoon wala yaduruna lor ci moom suñ ko jaamoon te mooy kërëm won fa du delloo delloo no ala xaabina ci ci fatu suñ ko jaamoon te ko won fa du delloo delloo no ala xaabina ci seen jiwu seen kàdda gis nga war nañu wërëm la ko te yaa ko mu soosaane ak mu war a gis ñu xaymaa la ñu mu aji gën a amul fi ñu jëm ba mu mën a fa xaaral ay sette war na mën a wax daan ñu waxoon na ñu daal di ko gudd ay sette ñu koy wax am na ñu wax yoonu gudd ñu naa di kër mu pour waxal ñu ne ko laaj na seen jiwu yàlla yow mu am daal ma di ñu gën a moom yow ñu ñu ñu gën a ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu waaw am na solo mais li nga xam ne moo taxawal laa ko jëlee juróom moo tax ñu xaar leen yàlla loolu moom yëpp moom yëpp def naa yàlla xam nga moom moom la fi moom bu nga xam ne yëpp moom def na ci yàlla loolu la ñu jëm ci moom. loolu moom la fi moom bu nga xam ne kala xam ne moom sama waa yàlla moom juróom yàlla wala laa suñu juróom yàlla mu nga xam ne ñoo ngi dëgg ko ñu jàngataan loolu ma yaa ko woon bés la dana wax yàlla ñaan mbokk la te ñoom ñoo ngi koy jëm yàlla mais que ku ñu naatal day ak moom dana mu nekk rek parce que bu fekkee ne yàlla nekk na yàlla taxawal nekk na yàlla daal di taxaw jaamu ñëpp daal di booloo taxaw ci kanam yàlla xaw ma wala xam moom yàlla ala xam moom day aji kàddu gi wala wala ñu naan la ko am ñu ci buur yoo xam ne bokk nañ ko def na wala ci toolu ci gis ko ba rek dara buñ ko suul wala gis ko loolu buñ ko ñëpp daje dara yàlla rek moom mu wóor rek dana wax ñu ne ñu ko yaaw kenn di tontu ñu tontu ba xam ne laay laay la xaar rek day jël day jël di yàlla di ñu ne day jël ci ci ñoom dund ñu ngi ci ñoom ci ci ñoom waxtu Israafil waaw ma nga ko ma nga rek ñu ngi ndigal def ñu ko wane ñëpp de benn nga borom waxoon ci def ci asamaan ak suuf bu boo tegee ñeneen suuf ci def ci asamaan ak suuf bu boo tegee ñeneen suuf ñu dem nga ko waral ñëpp def bu wane ñëpp dekkee loole waaw dali taxaw ci kanam yàlla nga ne keroog kenn ko ko moom nguur de maa di mu kañ yàlla maa yëkkal wax fàtte ba saa rek ñu def waaw moo laaj moo aji xamee si gëstu moom alxam moo aji xam bàcc gëstu na ko mu xamee si kii wax dëgg yàlla tam xaala waxee Ibrahima jaay yaa di ñaan baayam afara afara ak sax mu ndax nga jàpp ak ma xam ne teel ma aaya ko ngi yàlla ba nga gis yàlla Ibrahima di waat baayam na naa ko ndax dangay jaamu ko xel ñu ne tamam araaka dana ma gis la waxaw ma ko àdduna sa ñu balaa ñu indee mu dugg daal di dugg yow bàyyi yaa sa nit ñi bu ñëwee ne ne kenn war na jaamu këram de bala maa jàll dara dina gis daal bala maa jàll ba lënd ne alayhi ci ay wala yi ci biraa mu ngi topp ba dugg ba jant sooye Ibrahima gis dugg daala mu wax ñaan te mu ne xaaral ne xaaral bi ma faram ko mu ne ci dugg de mooy sama borom mu ne lii mooy sama borom daal bala maa asala ba suuf a dugg ba xaaral wax Ibrahima Ibrahima ne man yàlla ñu ko waxuma jot dara ñëw naa ci boobu li tax Ibrahima toog bay waat baayam soog di gis guddi ñëw ci yàlla Ibrahima ci jamono Numro ibnu Kanaan la guddi Numro bu rafet ñëw la woon boo xam ne moom naa dina lépp la am frontière adduna suuf si yëpp moo ko yéegi moom kenn te dina ñu leen di seen reer wax mu ci ko métti mooy mooy yàlla ba mu ne mooy yàlla nag benn guddi mu nelaw jigéen bi guddi safara ñëw lakk ko nguuram mu nekk ni ko xam ko ci jigéen bu xaalu booba ñu doon sëriñ ñu ne ko doom bi juddu moo moo dana sa nguur bi mooy safara woo mu daal di dajale ñu dem ñëpp aasara boobu mooy jaraxaw daal di tabax lu benn xar ci guddi gaal la ba góor ñëpp ñu dajale leen bu kenn jege di si jabar bu seen aada nag jigéen daal ma ñoom bu ñu ko jege di sa jabar ma rek daal dara ma jar ma jege ko sax waxuma di joxe moom dara góor ñi dañ ci quartier bi suñ ci xam ne sa jabar ak suñ rek daañu la may seetlu nga dem seeti sa kër nga xam ne loolu nga sa jabar la jabar yi ndaw yoon si yàlla Ibrahima gis nga rek ah sama ñaan seetlu nga dem seeti ko ñu ne ko ah loolu nga wax de mu ne ko xam nga ne sa nguur gi li koy waxtu man sax maa la ci gën a teg ba mu demee rek gerte yaay Ibrahima set na suuf rek ma yàlla daal di ko rafetal ci bëtam moomu boppam mooy borom ak moom mu daal di leen di yonent yàlla Ibrahima dañ ko mën yàlla ñu ci jiit ba ñu jiit ba gën a màgg rek jiit bi gën a tuuti ci moom nan ma la gam jiit ci tey ci moom su sàngat du dara dem ak jot mu daw daw daw daw daw daw dem bu mujj ànd ak certe nañ ko mu ngi am pour bu mujj bu jublu pour suñu jëloon yàlla Ibrahima ba natt daal di jub aw daj bu nekk kuntu daal di daw ñu dugg yàlla daal di ko soxla amul ñetti du wet du deret du soow du dara mu mu toogee ba am fan xelam daj doom ji rek mu ñëw di ko seet ndax dee naan dee bu ñu koy fekk doom jaa ngi namp juróomi baaraamu. daaram xam-xam yi ñu nampee gis ko ndox ndox mu sedd mu naan ñuy meew ñuy soow ñuy lem ñuy tàngoor ñu doom du màgg ci at ñu doom du màgg ci weer ñu di ko màgg ci bët ñu doom du màgg ci at ñu di ko màgg ci weer te suuf si weer rek juróom benn rek la am jëkkoon ci man di ponkal ñu wax wax ñu ci weer rek juróom benn rek la am jaajëf day ñu góor yëpp yaayam ñoo seet ko. mu ne ko yaay suuf sama borom mu ne ko man mu ne ko yow kuy sa borom mu ne ko sa baay mu ne sama baay kuy boromam mu ne ko Nomrood mu ne ko waaw Nomrood kuy boromam mu wut ko fa ne ko yow yaa jënd li ñu doon wax Nomrood daal di daw ñëw jë jëjëf ñëw ne ah, am baay Ibrahima wala li ñu doon wax rek maa ko ji wax na ma tey wax yoo xam ne nañ dem nga dégg ci moom. ànd ak baayam ñëw fekk fekk ci jokkontu naka lay gis baayam rek na ko bàyyi ci sama borom baay bi ñu ko sa yaay mu ne sama yaay ci borom mu ne ko man yow kuy sa borom mu ne nungoor mu ne ko nungoor ci borom bàyyi fekk te ko nungoor nungoor mooy yàlla nga naa kuy borom moo nungoor daal di daw ñu ci rek ñu génn ko na kuntuma ba ngeen ko jël ko ñu soog comme si booba tey ñu ngi ci gis kuntuma sa gis asamaan moom mu ngi gën a ngi di laaj ci yàlla jublu yi sax mu xool jublu yi xanaa lii mooy yàlla lool jublu yi rek moom yàlla jël ci yàlla lool jublu yi. wala maa laa yaa ba mu gis yàlla amara yàlla baax a am naa ñu sànq naka jublu yi rek moom rek nga yoroo sànq mu gis yàlla jublu jublu yi mu ne ah, ah xaaral mu wax ne asaan ah, yi rabbi mooy borom sama wala maa afala ba mu xewee alam mu wax ne léegi lan yaa ji nii walaay dem jublu na. Sabu ba waxum laa ko moom dama nekk ñoom xamu seen i mbaa dama wër wër de mooy yàlla jubalul rek ba ma xam ci yàlla wala dama gis ma réer rek ñu jublu wala maara ba mu gisee xam sa jant ba baax a xatam naa gisal ba fa ne di dugg ma seet jant ma ne dàll sant gën a rëy di ci gën a rëy yaa ñu yëpp ñu leen di fa rajo bu ne xaaral bu ne xaaral leer ab ma borom sama de xaaral ci de ak borom moo gën a màgg wala ma xaaral sama suufee xaaral mu wax ne yaa xaw ma yee nit sama ñu nekk man dañu mën a ji dañu am ñaar fii kon jël dañu bokkaale ko def ñu ne man wa jàkku ji sama ñu ne fii jëm jëm fu bi ñu ci ñaar yaa sama juróom yaar wala raa suñu juróom yaar na di man ñu ma fu ñu bokk ci wala bokkaale ba xam yaa ñu tay ñoom yépp ci ci kan ko ñu laal bi koy laal sama jëndee yëpp yàlla bu la affaire am na lu ñu mën leen jënd daal di ko jaar bu ñu amee ayam ñu jaar ba ba ba ba ba ba ji ñu daal di ko jënd kàpp ko ñu ngi doon ñu ci jot ñu ngi ñu ngi doon ci jaay ma dama sopp ji xaw ma ñu daal la wàcc yaa ko lay jënd jaamu ni jaay ma di woote rek jaamu

moom ci amul nit ñu jot a dara ñu ne ci jaamu Ibrahima ko Ibrahima ñu ko mu ngo ci am Ibrahima ngo di dégg sant gis na waaw mu ngi sama borom gis na sant moom moom mooy sama borom. yàlla moom it daal di taalee yàlla. kon waxu ko ni bisim daal di la wax yàlla. waxu ko ni jant daal di la wax yàlla. kon daal bu dee bokkaale la. te yàlla bu bu baal Qur'an tam. soo ko ne woo bu ma taal. kon Ibrahima moom mooy wax. ha saa rabbi waxu ko ni bisim ko. boobu borom moo gën a jege si moom bisim ko. borom bi ci gën a jege ci ci la wax ne xaaral bi ci sa kon ci ci ba lay wax ma ne ci ne saara ci wax yaaram zaata lay wax bon ci ci booba lay wax la xam ne booba yàlla mu ci ëpp kanam mu gën a góob ci ci bu gën a góob mu nekk moom ñu yaaram la wax loolu war war mu la wax xaaral bi xaaral bi ci kon gën ba lay wax kon mu doon ci ni ne ko booba rabbi waaw ñëpp xaar xaaral waaw ñu ngi ci ci ñoom ñoo yàlla moo ko gën a jox ñoom ñëpp mooy yàlla boo xam ne mooy lépp lu ñoom la Ibrahim daldi daldi jeex na daldi mat nag ya saata daldi ci yàlla koy gisat loolu ñu liggéey mooy daldi nanti waaye képp ci ko fa mag nga xam ne da ngaa fasoo jëriñu li mu ngi. yow jeexal ci yàlla rek. ba mu jëli jaar ci sa bopp. ndax nga mën a jëriñ. ànd ak leer xam na ne ñu ngi yàlla nekk fii ñu mën a wax ñu ngi jëm ci yàlla rek daal di tàmbali ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Koumara Dianak ñoo daal di daal ñoom ñoom ñoom ñu daañu la musiba ñu kërëm ñu daañu la xalaat boo xam ne ñu kërëm ñu daañu la xalaat ñu ngi leen seen kërëm ñu ñu jëriñ ñu ba ñu dara waaw ñu ngi leen ak xalaat ñoom ñu leen kuloon man billahi ci ñu la yàlla man mu ngi seen yàlla loolu ñoom dëgg ñun ñoom ñu woote jaamu keneen te ñoom du dëgg man solo maa eh, ngi leen di solo man wax dëgg daal ñu dëgg ba ñëwoon wala xaafu ragal ma maa ko fi soxla dañu ba taal ñu moom la ñu leen ne sabale baale ma leen ñu dara ñu daal di nekk année saa mu sooba rabbi borom sama seen la man dara du ma dal mu may loo xam ne yàlla soob na ne dana ma dal wate rabbi borom sama ku nekkee ñu ko la yàlla ci xam-xam te yàlla xam na lépp lu ko xam dafa bu ko ngeen waadu bo lo kay fa xaaso na ko may ragale ma rabbi la ngeen bakkaale wala taxamuna tala lu leen ngeen annakum asrakum billahi asrakum billahi an annakum asrakum billahi an bakkaale sona yàlla mu tax man may ragal seen këram yi ko won ragal ñu seen bakkaale ñu takkal yàlla bakkaale maanaam ñu ci ñu wasalu bi ci mo ma le ci ñu sultaan Allah leen di jaamu keneen jaamu leen war na lay ñu dëggal jaamu koro saa yu sami sami ana sant ñaari kuréel a xaq mu gën a yóbbu lam ci man ni mu ko yàlla di ko jaamu moo war a am koboro am ñu nga jaamu leen ñu ko ñoo xam ne ñu jëm ñu la am fi na ñaaya mu dal dina lo fi na ñaaya am na do mu wala mu ko ko jaxasoo mu ma mu jëm ko mu ko ñu ci bakkala ko waaye comme ni nga ko waxee moom mooy nga ñu ko lëkkale. ñu war a am ko mooy que mooy ci wàllu képp koo ñu jël benn bokkaal. loolu moom mu tëdd na woon ci mbir mi rek nga ñu am ko bëri ko bëri ñaar la. loolu nag ñu yàlla rek ñoom yàlla yi ak ko bëri jaamu yàlla yi yàlla tànn. ko bëri ñu ñoom yàlla yi. mooy ak am na makaralaaw xalaat yàlla makaralaaw yoo xam ne am ko bëri ci dugalam yàlla ba noppi. te xam ne yaa ngi mooy yàlla ñu yóbbu yàlla bés boobu Kéemoro moom boobu rek la rek la moo jokkoo bu ko lan la ci maragal jihaad na moo xool loola jaala akara moo xoolu jihaad na nag maragal loola jaala akara rek ak am boo xam ne ñu ngi kooku moom mooy tànn yàlla yi nga xam ne ay jaam yàlla la ñu ñëw na ci suñu jaxamu buuba bu buuba ci yàlla xamal ko ne am na ko bu buuba sa demal am ka saal yàlla yonent na ne kenn ci yéen di dee lu may janonaak place am jaal jal ñii dañ koy gaaw gi ñu ko gis waaye ci naa dina mukk bu gis doon jaal ba ma sabab dafa ko mukk doon jaal ba ma yàlla xamal ko ne sur ko yaa ko moom xanaa ko ko am na ko bëri boobu ko moom ko rek yaa ndax mukk nga xam ne ko ci yàlla yaa ko moom moom la yàlla wax ne alhamdulilah moom la ñu ngi soxla maanaam di gën ñun daal di leen woon ndam ñu waaw suuf ba doon rek aussi dañoo ñu leen laaj di jox naa laa ko noonu ah te naa wax nga koy bàyyi ñu bàyyi rek ala xam ñu suñu ko ñëw. ndax sax dama ne ma ko suñu rajo bi ma saa dara woo suñu soor ñu la ko gën a ko doon sax suñu rajo dara ñu ci ko woon ndax ñu rajo am na ñu ko rek waaw naa may ñu la woon ñaan ko ñu saa ka ñu saa ka yàlla may ko doon ñu saa ka waaye xoolal yaakaar naa boobu ñu saaka mu ngi ko ci ñoom aday naa ji boobu nañu ko wan moom moom ñu ngi yàlla ñu aday naa ji boobu ñu ngi xam ci jëf Ibrahima nga xam yàlla ci boobu ñu Ibrahima ñu ngi ci jëf Ibrahima moom ci ñu ko ñu adina ci ñu ko moom ñu ak Ibrahima Daawuda Daawuda Suleymaan Suleymaan waaw waaw moom la Islam ñu ko ñu ñu ci jëf waaw ci ñu ñu ko rek wa Muusaa Muusaa wa Haaruuna Haaruuna وقال فكان يساوي من يساوي من وفكان يا فكان يا يا يا وهي قال هي قال مريم ده من في كل وقت من كل وقت انا لا غير دون دون لا غير دون لا هي عمود باي يا رب تكون وهي رب يعلمون يا رب تكون ابراهيم ولا بكر يا رب يا من جت من فاين علينا من جون من وما رايت ما ضرب ولا قوم لنا wala ñu faa ñu mbooloo ko moom ñu ma waama mbokk mu ngi jaay nga raama ñu ko ko ko ko naan ko ñu na waara ñu ci ñu ci jamono ko ñu ma baa ñu ma ci baa seen ñu ci ya ci ñu ci boom seen ñu ko an ñu ak mbokk jande waara ñu ci ngalo ñu ñu ñu ko ko na am kan ñu ñu ya de ñu ñu ñu ñu ñu la ta ci ñu ci woon mu tax ñu daal ñu ko daal ko ñu ci ñu ñu ñu ñu ñu ñu ko la ñu ñu ñu léegi jërëjëf ñu ngi ñu ngi saa yu ñu toog ñu ngi bàyyi ci jaamu la moom yàlla la ñu ko moom lañ gis gëstu ci yàlla bu bëre dafay jubal nga jëm ci loolu rek yàlla ñu yàlla jubal nga jëm ci loolu wala wala sax ko donte bokkaale woon nañu ñoom ñëpp laxa bi sa tontu yàq moom ñoo xam ñoom naa taamu lañ ne kon yàlla loolu doon gëstu rek ñoom ñu ngi ñu ngi tànnee ci jaamu la ñu ci sa tontu yàlla bokkaale rek dañ ñu ko dañ di xalaatu bu nekk mu bëgg wilaay ci ñu ne rek wala dinañ war ñaaña xaatee na moom jox nañ leen ak ci kaaba ngir ñu jëfoo wa hikma ak dal ak xàtte um moo ko atam ñu ñu yàqu lan yàqu ñu yaa ji ñu yàqu aw laa ñu ne ci ñu makka fakat waxal na wax ci ñu jaa ci woon aw na ñu lay ko ba ko ñu ñu ñu wax waxu jaa ci woon ko ñu waxe alam na la yeen la nga xam ñu ñu ko wéddi de mooy mu haaji na ngal sa ñu ñu alfa ka xam ñu ñu ko rangool ñu ñu wan tawhid ulaay ka ñëwee ca yàlla suñu ñaari ñoom ñooy ñaar laaw ci ko leen wala parce que suñu royal boobu nga doon dugg suñu gaaw ñu suñu gis kenn ñoom ci yàlla moo mën nag dina ko boole ñu leen ci nit royal ci ñoom moo tax ba loolu moo tax ñu leen ko gëm ci islam yëpp mu gën a nekk ci mboolem yonent yi soxla ko muy jaamu ñu sant yàlla moo tax ñëpp ñu soxla ko bu ko wa kaana abdan shakuuran yàlla wax na ko Ibrahima yàlla jàpp na ko muy xarit Musa yàlla jàpp na ko muy wax lool Daawuda yàlla jox na ko kàttan ci jaamu yàlla Suleymaan yàlla jox na ko ay yóbba yàlla jox na ko moo bu fa yàlla boole na ko muñ ak sant njool ñaa ci la mu nattu la muñ na ko muñ doole gannaaw ba yàlla génne ko jëm suba sant muy buura buura ba di muy mu sant yàlla moom daal la ma xamal muy ak sant ayoo fa yàlla jox na ko muñ muy saa yàlla jox na ko fukk ak na moom yàlla boole ko ñoom ñëpp nag fukk na la ma xamee woon xam bu ñu baaxal wax dëgg ñaari yu ñu taw bi ñaari yu ñu taw bi ci sama ñoom ñu defal ci ñu gën a waxoon ba ñu doon defaree ñaari yu ñu rafet xanaa yu ñu naaf moom moo moo ko defee mu ñëw nag di waxante mu ngi gis laa leen solo yeneen yi ko ndax jàng nga gis la ne yàlla bal na téere ji ji téere ji xam nga ne yàlla xëy na loolu. man sa waay man sa waay kër gi lay def. ñun ñaar boo nekk yàlla wax dëgg dara. ba mu tëgg wala wóor ñu daal di ko song. ñu ko ah wala wax nga mu tey lan yàlla wax dëgg dara. xanaa saw rek. lii ci la yàlla xaar. dañuy saw rek dañ jëm. moom la pour wax nag. wama xadaroo ñoom day màggal yi. laa laa xam ni ko ko ci màggalam. wama xadaroo xam ni waaye naa ko xam ni dëgg-dëgg xamoon bu xaaroo bañ waxee ne maa ngi doon laa wàcceewul yàlla ala ba sëriñ bi doomu aadama mu seen dara ba nga xam ne maa yi ñu koy fi wax na ne yàlla wàccul ci doomu aadama dara yow dina ko nag tawreet nag mu ne dama meroon ñu ne saa ah yow soo mere rek dal di wax du ko dal di ko fonde pour waxal maanaam sala ana ku wàccan mu ak ci baba téere yi baba jaadi ci ci moom bu xamu sa noor yi ci ñu leer mu ko ci dina fi ñaan yi yàlla na war a yéen def ko xalaatu sa ay kaw ñu ngi ci julli di joona da ngeen sañal lu ngeen toog ñaari ñi yëpp xoolatu ngeen ñu julli ngeen toog parce que xaal yu bëri waaye li ñu waxoon ñu xamale ak leen maalam taala moom ngeen xamu naan fi ñëw wala ba bu ñu wax ak ay kaw ku wàcc sax rek di nga xam ne ngeen ko buñ dindi su leen ke ñaam na buñ leen dina feeñal ci ku wàcc ci defoo buñ leen yàlla wàcce dara ku waxal ne ndaw yàlla ko wàcce ci ko waxul ndax kon ci ñu ngi ñu ci def ñu ko rum da bu bañ woon wala wala ñu xool ci xaw di ci ci ci baatu seen ci di ci baatu seen waa ak jila alquran waa saa jila alquran ak kitaabun téere la am ko naaw bu waxal ko ñu baara ko mburu borom barke la ñere bi nak di alquran yàlla wax ko ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu téere bu bari barke ci képp ci ñu du waxay nak ci ko ko wax bokk na ci baat alquran ak li nga ciy def ci alquran bi ñoom ñu wax alquran taxaw ci suuf saa yu nag yi ak ñoom di tukki lépp saa yu baa ngi alquran yi di ko jàngal day tax di sox asamaan di taw jëf yi ñu ci alquran nag war ko ci dund ñu ko waxoon war ko ci caa ngi bu ko jëloon bu gëm wala bu fenn wala dana yabal ngelaw bu nooy ñu ko rek ci biir boo ko def nag dafa ñëw nag ñu ci def yow am na kenn ci yàlla yi nekkati ci yàlla faale nekkati ñun dañuy sukkandiku ñoom ñu war a gis boppam ñu war a gis boppam kon nag ñu jëm ñu ngi bëri ba tey ci yéen nekkati ci bàq ci yéen saafara la ci yàlla di saa yaram di baaxul mooy ràllum baax yi mooy gën la jubal wala ci ci kéefar ba ba neexat waa am naa fekk ñëpp ci fas yéen ba am na fekk rek ci yàlla. saafara lépp yaram yéen ñoo jëlee alxuraan maa woo ci saafara lépp jàngoro alxuraan mën na soo saafara ba nga xamee monsieur Ndiaye Kassa waxtaan naa ak yeneen di ko amaama. julli yonent leesar nekk ko ci monsieur Ndiaye yonent yàlla jëm ci Muhammad yonent yàlla. suñ moom ci biir dugub moom it kanaa toll bi. ñu ci yàlla te moom te moo koy jox mu ko toog dafa wuli wala yàlla moo koy mujjee. ñoo ko def nag li ko fi ñu nekk Muhammad alquran bi rek moo tax ñu jël ñëpp jënd ko moo tax ñu topp ko. dañu war a defar alquran. ñu ko nag ñu war a defar alquran. yàlla xalaat ko ma sax daa ba nga xam ne ñu ci digg waaram sax gis naa wax yooyu baax ba sax maa yoo xam ne waaram ci xàll. لو ألفين نفسي وما أدرك نفسي لو ظلم نفسي وقرصه سعيد وإحنا ولو بيجي ولا عاد يأتي بلن وإحنا وكا كاهنات فهما ما يجي والخابسات خطبا وكاهنات فهما رابطة قيبا نعم إنا أتناكم إنا أتناكم هذا حق حق فصل ربي توافا إن صار كان هذا هو نفلا بعد وقمنا نفس ما رجع عليه ñu ngi ñëw ne ko Muhammad li tax ñu jox ko ku feebar ci saa daan rek bu la tax loo ñëw bu la tax loo alxuraan nga daal di ñëw mooy ñu ku feebar mu ne ku feebar ñu ñëw ku feebar ñu ñëw ñu rek ñu tax ñu rek ñu defoo ñu ne ko Muhammad Salam xale bu ci biir rek buñ ko jël lu ñëw mu tax ñu ko rek xale bu ko ñëw dund. ñu ne xale bu jublu ñëw ñu ko indi xale bu jublu ñëw bu ko tax ñëw ko ñëw ko. Muhammad Salam ñu ci jiwanant rek bu la tax ñëw ñëw bu la ci wanant na ñëw wanant ñëw rek bu la tax ñëw ñëw. dañuy jël sa jërëm bari barke ñu ne ñoom ñu ko ñu nag. ba ci ñu war a taxawee ñoo ko taxaw gannaaw yonent bi waral ko ci ama baal ci lañ ko rawee rek ñu sopp ko la ji alquran aji ko gol lañu yoro ba bi ra wala ya dinga ñu nakal ci jëkkam wala ci ra ñu na la la mo sala ñu da ci ci maka wala ina ci jëmu wala ci nañ ay ñu dañu gëm di la ha ci yàlla ta ñu ñaan mo ñu dañu gëm di la ha ci yàlla ta ñu ñu gëm di alquran ko ci gëm na ala ala dañu ñëw ñoom ñoom ñoom yaa ngi doon loolu wax dëgg ala ko wax dëgg yu bëri. yow ak yow man saa laay tëddi ban. boo ko di ko waxal. wàcc na fi mu ko dina fi kat laa fi doon waxtaan ñu nangu. damaa gëm ko kenn di ko tooñ man saa dëkk bu dul ala ala la. ba ci ban nar rek bay waxte ak ñu nangu. aw xaala itam wax ooy yoo yoo yoo yoo jël ci man. wala mu wax ak yow yoo jël ci man dara. mu ne dañoo wàcc ci ñoom ak wayu te fekk na wàcc ci ñoom yenn wayu waman xaala asaax ne tey ci xam ne waate muslamaan salaaw jàmbara ko nasarale ko tamay na bi maal moom ne naaw ñu ci rek ñoom bi Muhammad jam saam munda tali la wadim na ak alfulay la ci wala ci ci jaaxane indi ko isaal wala ci naal li rek la Muhammad wa saabal ñu ngi ci taxaw ñu ngi ci wala wala ma damay leeral yàlla ma gis ñaari ñaari lalu loxo ci sama loxo ma ci ko lool dinaa ko wàllal su ko mën a naa ko wal maal ko mu maal baaxul naa ko nag ñaari xaritam yi ci sama sama borom mooy mu ko bu kenn ko mu ko mu ko basawa dem ko ko jaara ko jaara mu ñu waxal moom ak ñu ñu ko jigéen la <laughs> mu ko dina ko xaaxal moom ñoom ñaari ñu ñu xaaxal bu xaaxal bu xaaxal ba rek seen i wax ñoom diggante man it ba nekk bi ñu wax ñu wax am defar jiwoo ñu jiwoo ñoom ñaar di leen ñoom ñaar ñoom di ba mu ñëw ñoom di leen ñoom di leen ñaar yoo xam ne ñoom ñu ko def ñu tabax baax mu rafet ñu tabax baax mu rafet ñu ko ñu bëggaan mu rafet ñu ko bëggaan mu rafet ñu ko mu rafet ñu ko gis ko lool kay ñaar ndax jigéen bi liggéey ci mu rafet jot seen borom xaram ñu nekk lu ma ci bànneex bala xamee ne jigéen xaram ñu xëy ñu ko def ko fa mu ne taw àllaat la ko ñëwal ci li ko def li baaxoon li ma yàlla digal baax maa ma boole wala su ma neexee ma jox la suñu ji bakkaar bi su ma neexee ma jox la ñaari suñu ji wala lépp ndax fa ne ko lépp ñu ne ko noonu la ko yàlla waxee ñu daal di ma yàlla loolu xam nga jabi ci ak wóoroo ci sa daal wala ko ndaw naa ko def rek ndaw sa daal li xam ne ci ñoom ñu ci waa ñoom ñoom ñu daal di génn moom dem ba ci kaw. mais xaaral yéen fii ñëw na xaaral moom. raw ko fas jëfandikoo. ndax moom gannaaw ba yàlla digal ñu ngi ciy def. ñoom la yàlla wax na tey dama leen a tooy su ma waxee ak yéen di wax ne yàlla wàcce na ci man wala te yàlla wàcce na ci ñun dara. ak man li ñu xaar si doon dem ci suñu suñu réew yi ñëw di ñëw am suñu réew yi dara mu may ay journal rek. ñu demee ci ñoom ñu mel ni alquran wala saraa bante ci fan yow Muhammad ibi jaari ñoo na bëggoon nga ci ñëw suñu camarade bi moo ci aji nekk lañ ci waxtanu dee waaye yow yéen a ngi ci bés boo ñu xëy nag suñu xëy nag di jaww ba wax ñu koy ñëw ci ñoom ba muy xar kàlla nag xam ne korom mu ngi ci borom loolu malaay ko ci malaaka yi baasi ci wa ay di ñun way tàllal lañ la affaire malaaka mu ne nga ak ci wàllu diggante bi ñu koy ji ñu nga xam ne mboolem ñu asamaan si ñu koy dégg loolu ñu ngi ci ñu ngi koy dégg doon la tareka man kana akul bi ñu ñoom ñu ñoom am ci ay bakkan ci am Allah ma taw ci jox la ñu taw na ala ñu ngi doon ko xamne malaaka ya ne bu ya bi ñoom door bondo ñu ñu ñu dem bakkan ya ñu ñu door dañu ma sañ leen di ci ñoom bi maa kuntum ci saar bi la ngeen nekkoon sax di wax allah yàlla allah kenn li ñu bëgg ak di xoote di ñëw ci di di fukki ci ak la ngeen nekkoon sa sa dama di leen wax naa ci ci saar bi di ngeen gën di bañ a topp alquran yàlla bi léegi fan la ma nekkoon def kon tey ñu ci li mag rek wala xat bi ci moo nga def na wax leen ci jëm ngeen ñi pura daal ñu rabbukum say borom sool la ilaha illallah jàll ci dëgg la xaaral ko li soxla naa aji bind lépp lépp lu di bind saa bu dee yéen a mën ko jaamu de waaw moom waxtu bi aji waxtu la nga xalaat li soxla ci lépp lépp de parce que du ci jot ci soxla saaru bëgg bëgg mënuñu ko jot ndax waaw jiw dina leen ba nga xam ne mënuñu ko mënuñu ko gis ci àdduna fii kenn mënu ko gis ci àdduna waaw ci bët ci bët yi suñ ko yàlla nag daañu ko gis bu jëlee ñoom suñu naafaratul dara dara naafaratul yeneen su ne ndax weeru bakaru weeru ci diggante yeneen ndax gis ko am nga ci benn coono moom moom moom moom li ñu xamoon borom tënk yàlla waaye moom it li ci doon jot la paara bëgg de yàlla bëgg di ko jot waaye moom dana jot bëgg de waaye moom daf ci foo aji yi di lëngu alxabiir aji xam ne moom baat ñu yëf ñu ne ko biti de ab jaatum di kan moom basaayro ay law li nga bëgg ci dafa waral seen amoon ak solo ci gëm na woon kon nag ci gëm gëm yàlla dafa amoon xam ne ci wedd na woon daana ba xaar na ko def korom wa doon de amaa xam ne di wedd naan di wàcc ñun mooy suñu di afi suñu mais aji ma mënante aleykum ci yéen maanaam du ma leen mënante waaye ci dab yan force ci na su ngeen gëmul man jëfal rek war wa kasaalika wala yaqulu am nañu wax ne waras ko wax yëpp daf ko jàng ci téere yu jëkk yi ñu di ko na am ñu nañu digal ko rek ak ñu war ñu xam bu tabbi toppal naa wala wala ko man waa ñu jëggal am na muslikiin yi soo bokkaal ñu de wala saa Allah doon ko soobal yàlla maa ko soo bokkaal ci ñu de su fekkoon ni soobul yàlla kon duñu bokkaal de wama jaa naa ko def ci ñu de ak itam nga aji mënoon sa aleen ci ñoom de wama anta bi rek wàcc li nga aji mënoon sa aleen ci ñoom wala parce que bu ñu yàlla ñu ñu la ko ko wasal wàcc na ci ay julli yoo xam ne dañ doon xas kërëm yi suñu xasee kërëm yi soo ñu fa ñu tam xas yàlla yàlla ne wala parce que bu leen xas àll si la ñu naan yàlla na ko dañuy jaamu ne ñun dinañ laa rëdd yàlla yéen jullit yi bu leen xas seen këram yi tey su boobaa danañu xas laa yàlla doon ci ñoom de ndax su ngeen xasee këram yi ñoom itam ñu xas yàlla dafa réer ñu ci réer ndax dañoo réer waaye nag bu leen xas këram yi loolu itam ñu xas yàlla ba kasaaru ko kon dugal bi ñu dugal ñu ci dóor soo naa dañu rafetal kasaaru ko nag dañu rafetalee waaye ñooñu yàlla ak réer ga ñu nekk gawa na xalama rafetana li kulli ummatin ñeel ñëpp xaar amalahum jëf seen doon doon ñu doon xaw te mar jonahum parce que delloo yaay seen waa rabbihum ngir nafa borom seen dañu nag ñun tam sama leen dina kaana gën a nekkoon yamalana doon jëkkëre waa sama jëm nañ bilaay ci yàlla jaaba ay naanihim baye bu jëm seen ndaw jaarum wallaahi ngam dikkal na leen ayatu saatoo ni suñu ko sakkoo la woon ñu ne dinañu gëm bu waa ci ñu dañoo laaj yonente ay saatoo kon bu soññee dinañ gëm li nga xam ne moom laa yàgg na rek saa suuf balaa yàgg nekk la fa yàlla ma ne wàcceeg saa suuf si loxo yàlla rek la nekk nekk ko soxla la ko defee ma ne waa wàcceeg saa suuf sama yoon nekk ci waa ba rek moom laa ma ne sorikum xamal ci mu doon am naa naka ñoom saa suuf yaa jaa ndem di ko mu laa yow ñoo dem ci ñu de su saa suuf wàccee mu sax ñu jëm parce que xas laal saa suuf nag su wàccee ko gëmu la waa yàlla daf lay xalal dootoo ci ñoom ñoom yéen ci sallallahu alayhi wa sallam ñu tàmmaloo ko wala ñu wane saa suuf yi waaye xamal nañ ko ne bu saa suuf ñëwee du ñu dem te du ñu gëmul dañ leen xalat wala ñu bañ a wàcc kàddu gi nag waaw ko ñu xeleen ba ci ci yàlla war sagal gëm mu gëm yonent ne tànn na loolu de wala xalu bi danañ sotti ak i defeem ay bët seen kama waat saarawum ak i bët seen ak i defeem ay xol seen waat saarawum ak i bët seen kama lam yemu ne naka gëm yi moom bi ci moom aw la ma rafetlu yoon yoon wana sarihim te ñu bayu leen yaana ñu jàng dengi di toxeyaan ñu ci jaw seen rek yàlla daf leen di wax ci réer rek réer yàlla ko ci taa du ñu ko taxal ci bët wala war naa sama ay malaayikata kooku lu ko waxal wàcc na ci mbooloo gi saaba yi te si dañoo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàpp sonal nañu yàpp yi lañ bëgg nga defal ñu ko boo ko defee rek ñu gëm la su fekkee ñu defuloo ko nag duñu sonal duñ la gëm na nga fatti daju safara ak marwa ñu ko fatti mburu ñu séddoo nga doxal daju màkk yi ñu sori Makka ñu am jàpp yu bàyyi na ko ñëpp ñu am i tool nga defaral ñu xëtal ñu kulaab suñu maam ñu wax ñu ne ñu doon ko yàlla nga. su fekkee def nga bii rek ñun ñëpp ñu jébbalu soo ko deful nag bu sonn ko bu ñu waat saaba yi ne ñu doon ci defal léegi rek ndax ñu gëm buur ne wala war na naa donte na ko nuyu nasal naa wàcce na leen jëm ci ñoom al malaayikata malaaka ba noppi ko na yàlla yabal yi ca ñu ñëw. wax ne ya wax na dëgg yàlla ko yónni su fekkee yàlla ne su fekkee wàcc na malaaka yi ko laajee wa kallamahum ta waxee leen al-mawta way dee mu dekkal Qusay ibn Kilaab seen maam mu wax leen ne yonent bi wax na dëgg yàlla ko yónni wa hasharnaa kon boole alayhim ci ñoom kulla shay'in lépp la subalan ci janoon ñu sangal leen daj Makka yi ñu ko laajee fekk jël fasaa wujuuhum day maakaano nekk ci ñoom ñoo di gëm yàlla ne yonent yooyu yëpp mën naa ko def waaye su ma ko defee maa ngi lay xamal ni duñ gëm nag booy mbugal ni mbugal dana wàcc ci ñoom rek illaa ne sa ala ndara bu sob na yàlla wala ci naa ni fi ak suroon gëm ci dañ seen dañ seen danañu réere loolu de ñu bari dañuy réere ne ku yàlla dem jullit gëm ci sa xol paasee lu mu rëy rëy doo ko gis sax ba mu la gëmloo paasee yi tënkal yàlla ci gën a màgg dem ba tënkal janoo siraat janoo aljana ak safara janoo hisaab janoo nangu téere jëf yi paasee foofu la xam te yàlla wax na démb ci laa ñu ne wala wala doo laa adoon maa noo xame gannaaw tënkal yàlla su gënee seen xëfëri jaadina it doo ñu weddi xaar wala mu kaw te fu jëriñ dara la du jëriñ bu fekkee ni tey taateef rek la alxuraan yàlla jile comme dañu taateef ci kuy laaj téere yàlla ak li seen ci loxo yonent bi ci mujj saat dem na ba xotti benn weeru lu wàcc seen diggante yu gën a ñaari xar-xar yëpp ak dëkk ba nekk seen diggante ñu ne sihrun mustamirun ñu ne njabar la rek te bu dagaa dina ñooñu taateef yi leen tax a gëm de bon nag bu leen sonn ci di yittewoo yonent bi woon leen ay taateef yàlla leen wacc wa kazaalika naka nu defee kilifay Makka ñi di say noon jaal naa leen def li kulli nabiyyin ñe def yonent adduna noon de ñun la sakkale ay noon nag yow yonent bi yonent bi yàlla masa yónni sakkal na ko noon bu koy lor de nekkoon na ñeer Adama xaa Iblis ak Xaabil doomam ñeeroon na yonent yàlla noonam Kanham doomam moo doon Firawna moo doon noonam yonent yàlla Ibrahim Namrud moo doon noonam yonent Yàlla Muusaa Firawna moo doon noonam yonent Yàlla Isaa yahuud ñoo doon noonam ba léegi ñooy noonam yonent Yàlla Muhammad Abu Jahl ibn Hishaam moo di noonam naka nga xam ne yonent bu ne dana am noonu naka nga Siddiq bu nekk itam dana am noonu yonent bu nekk baaxam yàlla na boo xamee du dañ mukk waaye nag lu yàgg yàgg siddiq mooy xalak firawna waaye duñ fekk mukk firawna moo xalak siddiq sakkat moo ak yonent de firawna foofu sa baaru xalsoon yàlla nag bu ko neexee mu soppul jaam bu muy dem sax muy baaru xalsoon yàlla buy xare jaam di wuti soldaar jaam bi ci boppam mooy bopp soldaar bi moom ngeen yéen soldaar yi rey jaam bi kon lépp lu ñu yaakaaroon ne ci dooleem la bokk loolu la ko yàlla halage te ak yoon nañ ci saytaane nit yal jinne jinne noonu yonent yàlla yi nag ak noonu wàllu yàlla yi mooy saytaane yi nga xam ne ñaari xaaj lañ ñu saytaane ci jinne lañ bokk ñu saytaane bokk ci nit ñii dana jax-jaxal baadoom ñaana seel ilaa baadin jëm ci ñaana soxrofal xawli li ñu afetali wax koroola ngir gawat de saytaane yi nga xam dañuy sof wax yu rafet rafetal ko ba ci ca dégg mel ni dëgg la waaw ñu di ko sànni léegi di ko tasaare nag pour xeexe ko wàññi yàlla yi wala saa doon def sooboon rabbu ko borom aa faalo def ci ko waaye def googu ñu koy def dum la naqari su sooboon yàlla loolu am fasarum bay leen rek ma yastronaat la danañu duub ko wacc leen ak seen biir naar waaw gannaaw ga man yàlla man maa koy jaare ñoom ne wali tasaa añ ngi na jàng la dina fale ñaaña laa yërëm ne gëmuñu ci laaxira ci àllaaxira de ña nga xam ne yàlla xëy na leen aw yu nag buñ déggee fas yéene ñoom daal di ko gëm wal yar la woo ak ne ñu gërëm ko ñu kontaan ca wal yàq tali foo ak ne ñu fàggu maamam la ñoom mu xar wal yar daw ngeen nañu gërëm ko wal yàq tali foo ngeen nañu fàggu maamam la ñoom mu xari foo na way fàggu lañ ko rek ba yàlla alal leen sax afakaara laa ab taxi xakaman wàcc na ba nga xamee ne ñëw nañ ne yonent nañu xoo ñu xatte suñu diggante ci ahlu kitaab ba xam yàlla ci dëggam am ñu ñëwee ci dëgg. buur ne ah ab yi man ay ah afa ah, ab ah, tax yi man day sakku ci moom ala ah, laalu yàlla ab tax yi sakku ci moom ah kaman ñoo jaate sama diggante ak yéen ñoom ñoo gëlëm ñoo ci ñoo jaaxle waaye yéen ci moom gëlëmut xam na ne moo nekk ci dëgg sakku ma kenn ko xatte sama diggante ak yéen woo moom la siin mooy buur bi nga xam ne. man ko la wàcce na mu bokkum jëm ci alkitab alquran man yàlla doyna ma ci aji atte te yàlla wàcce alquran ji wax na lim wax jeex na bu fa solon ñu ñu bidal wala sunu ñaan atte na jox na leen alkitab tawre yàlla mu na dañ xam annahu naka moom alquran lim solo li ñu waxal la mu dal jëpp ko borom sa biraq ci dëgg de wala takkoon na na waaye bu nak meen mu tane ko way ci ci rek wa tammat matna kalimatu rabbika dali borom sa waa ati xàtteem de lépp lu yàlla doyal nam leen ko doyal rek noonu la mel xàtteem itam amul toppali nga te kon nit ñi borom a dëgg wax dara naa koy maanu de laa bu bëgg la dee aji wat li kalimaat yi ci tëkkam amul tëkkam bu benn bu ko boo xam ne dana xot amul itam xàtteem boo xam ne kenn dana ko firi de woo moom famion mooy aji dégg la def na wax ko alhaali moom a de aji xam ne la def na jëf ko de yooyu su te ndem la ak tara gën sa bëri ñu nekk ci suuf ñu dilloo ko ñu réeral la am sabila wala diine yàlla de ñu gën a bëri ci ñoom suuf na boo leen toppee ñu réeral la de ndax ñu gën a bëri dañoo de ñu tabdoona dem ñu topp ila wanon dara njort njort rek la ñuy topp di daggee ci affaire yi ñëpp di wax na yéen yéen gëm ngeen yàlla li yàlla rey ngeen bañ koo lekk li ngeen rey na ngeen bëgg koo lekk yooyu ñun de ñoom yaa yaxru nar rek inna rabbaka naka borom sa huwa moom alamu aji xam la mu man yàgg mu ko gën a wuree xam sax duñu wali diine mo moom alamu aji xam duñu ñu tëddee ci way diine rek doon na fay ku nekk ku ko lekk la ni ma su kër ci rek ci bismillah sunu yàlla alay ci grande am su fekkee ni da ngaa bëgg a lekk daal lu lew lekkal yàpp woo xam ne dañ ko rendi ci tudd yàlla bismillah rendi melaw rendi alquran bi rendi ko tudd yàlla rek la wax waaye eh, yonent bi dem na ko mooy lu lu loj loo xam ne yoral na deret suñ ci duggee tudd yàlla loolu moo di ràññi lu di bëñ ak yeer boo ne daas nga paasal ba mu ñëw wala aw doj sax daaj nga daas nga daas nga ko ba mu ñëw ba a dog nga tudd tudd yàlla rendi ba deret ja sotteeku rek loolu lekk rek su gëm dem na ci yéen moom ñu di way gëm de aati ci alquran am de ku gëm alquran bu lekk lu ne li ñu daan di lekk ci tudd yàlla wana lakum ana loog ngeen allah taakulu ba lekk ci leen naa sukkira sukkiraay tudd yàlla alayhi fak rendem waqat fasala ba fasala nanu lakum ñu leen ma harama lam haramal alaykum ci yéen yàlla digalal na lu dagana lekk ak lu xaraama lekk suñu tëb bi ne na ko fan digal na ko ca aaya hurrimat alaykum maytatu jëlee woon démb te saaru maay dinañ la fa la dagana lekk ak la xaraama lekk soo dee ñu lëntal loolu ne naka la naka mën a waxee ne digal na ko ca saaru maayit te saaru lan xam mi ngi wàcc Makka te saaru maayit moom mi wàcc ci Madina ñu mi wàcc la bopp jannat bi bi muy wax ne fasale na lim xaraamal booba saaru maayit wàccagut kon nag naka lay dëppoo ñu ne li gën a ñu waxal fasala bidal nañu lakum ñeel leen ma la mu haramal alaykum ci yéen ci aaya qul laa ajidu bi ji dikk ci léegi kooku moom moo saar wi ña wàccandoo saar wi yëpp ci benn yoon la wàcc kon nag bi wax ne fasala ma lam haramal ci yéen laa qul laa ajidu bi ma woye ilayya mu haramal wàcc na yàlla yàlla xamoon na ca xam-xamam bu jiitu ba dee kaamil bi niñ koy toftalee saaru maay mooy jiitu saaru Banaam bee di lee saaru Maalik moom mu jaww ci tam yàlla xamoon na ne li kaanu junne foowoon ca la yu ma foon mooy Maalik jiitu Banaam kon nag xamoon na ne balaa ñoo jànge Banaam dana fekk jànge nañ Maalik benn amul benn firente de lii dëgg mooy ci yàlla amul lu wéy amul lu dikk ci lu teew yëpp a yem ci moom lépp lii rek la kon nag lënt amu ci lu mën a am daal yàlla fasale na lam xaraamal ci yéen leeralal na leen ko ñëpp ñëpp ak yéen ci xatat illaa ma usturiltum illaa ma usturiltum dara la lorof leen lorof leen ngay jëm ci moom de lu may nag soo xam ne dafa tuñ bee xamul lu mu lekk te xamul lu may lekk medd fan fañ naa lekk medd de way naka si naka aju bari la yàgg doona danañu réer bi awaaye ci bànneex yoon de inna rabbaka naka borom sa moom alamu aji xam la bil mu ta dina ca way way jégg ña daaya rek wasaro bayu leen waaye li fi aji feeñu bàkkaar o baat na aju na boom ne baa lépp lu feeñ ak lu nëbbu ñu ne bàkkaar bu nekk la yàlla namm ñu ne njaaloo la yàlla namm de inna lasina naka ñaaña yaktubuna danañu fàggu lisma bàkkaar te ñu soxna xalew naa fay leen bi ma sax na ci na ko yàq rek doon fàggu ko de wala taakuloo bu leen lekk mi maa la mi kar ci la tuddee fu lismi laay turi yàlla alayhi fag leen dem loo xam ne ren nañ ko wala mu deexal boppam loolu bu leen ko lekk xaraam na way na ko naka moom lekk nit ñi rend ji tuddu tuddu tuddu tuddu yàlla la fekk ko njëriñ topp yàlla la de way na sayaati na naka saytaane la yoo xoona ko dañu jax jaxal ilaa awliyaahim jëm ci wàll yi seen na ko xéefare di jaaju loo kum gum nañu dàggee yéen ci dagganal ñetti de fay naa fas ñoom dem toog topp yéen leen inna kum naka yéen la musrikoona way bokkaale ngeen de ngeen déggalee xéefar yi nag ba ne lekk metti xalaal na kon xéefar ngeen de lekk meddi te xam ne xam nga ne xaraam na loolu mooy yàlla rek mi ngi mel ni mooy yàlla yi yépp mooy yàlla su ko jaam bi defee su xóor na ko ne lii yàlla ko tere ba kanam ko nar rek bakkaat na mu balu loolu moom mooy yàlla rek la waaye su defee nag ne aayut fañ na koo def kon moom kéefar la rek aw man kaana mayitan fa aye naaw kooku lu ko wasal wàcc na ci xam sa fi naaw mu tey abo jaali nañ saam de abo jaali nañ saam yonent daf leen julli te dafa Quraysh la congaari fa de sënk Abu Jahl ibn Hisham seen buur ñu seen yonent la ci joor ko ko ci joor fekk na ak gëléem wasin fa de barki démb soo xam ne dañ faa xëcc ci birik ak teesit ñu jaxasoo yëpp ñu ban lu xet ga ñu ne ndax kenn sañ naa dem te ci ca gale di nëb gale ak ca sa xab dem fatti Muhammad fa dem ñu ci jote Abu Jahl ne loolu man man rek maa ko ñëwee daal di dem fab ci jëjërëm ga ak ca bëri sa ñëw nekk jëjërëm ci jëjërëm ñu xottu ko ko di def coxtu coxtu coxtu di ko ree saa ku ko jógee ca këram daal di mu set abe jaal fa mu xas koo xasa xasa xas ba mu daw dem këram. loolu xam satu ab rëbbkat la woon foo ngaa yaari fettam mu ah, rëbbi bay ñibbi jihaad am lay juróom bi ba ñu gis fokk mu wër kaaba gi liggéey bu wër kaaba gi nit na ko bàcce bi yàlla teg sa doomu mbokk mi fañ soo ko fekkee woon mu ne lan mu ne ko Muhammad de dem fële na ngay jullee jullee yooyu Abu Jahl ñu daam dem jublu genn ci jéggenem ak cebris ci nëb ñëw sotti ko ko ñëpp di ko reetaan mu ne Abu Jahl def loolu ñu ne waaw mu waññee ko rek ñëw sa kaabi Jahl fan toog mu ne ko yow yaa dem fekk Muhammad di julli nga dem di sa sa suuf si nga jëlee ci kawam mu ko waaw mu daal di ko dóor xaram la ba xaañ ko ci bopp. mu ne ko Muhammad di xas suñu bàyyi di dofloo suñu kali di dofloo suñu kali bàyyi di di xas suñu yàlla yi di xas suñu yàlla mu ne Muhammad ak tey moo tey dofloo leen dofloo seeni bàyyi ci jaamu doj ko gën a def mu ne ko suñu kër yi ñuy xas mu ne moo këram duñ doon lu may doj rek xasu moo tay xas doj ñu ne ah xanaa yow xam sax da ngaa a sax ci ànd ci diine Muhammad ñu ne ashhadu an laa ilaaha illallaah naa sax ci Muhammad ba xam ne ngeen naa ko def nag Abu Jahl ne kooku bàyyi leen ko bu leen ko dara xam sax ci jébbalu tey jëlee sa Omar jébbalu affaire bi daal di saturé wax ne afam aw kaana ka na mu may itam di xéefar waaye naaw tamit dundal ko wajaal naa fan def ndaw ñal ko nooran leer yam ci gëm dana mu dox mu ci moom fi naa fi ci nit ñi kamal masaloo mu di kem kamoom ci zulumaati aji nekk la ci lëndami kéefar lay sa fi ci moom ñoom ñaar dañoo ñu ko am sa tuñu nga xam ne kéefar ko ci xolam ba mu xam ni doog ndax kooku mën naa ni doog abo jaal indi saam mu nekk ci lëndami kéefaram te du ca génn mukk ci suur alquran dafay tudde kéefar ku dee waxoon nañ leen léegi ci bopp yu juddu lu tax kéefar yàlla du ko tudde ku dee nit soo xamee ne rocc nañ ci moom roxo jëmm ji bu ci roxo roccee ko balaañ fee am ñetti fan lépp lépp soppeeku dëkk wanjar moo tax bu roxo roccee ko ci nit ñoo ko gën a bëgg lu ñuy def bañ gas tax suñ ko fa balaa lépp ci seen loxo su fekkee nag ni roxo li ci yaram wi sakkal lépp ci loolu mooy ci gën a jàpp dafay sàbbeeka lu bon ak lu bon moom it ay sotteem duñ def lu mooy daje jéng ko rek xeew ko sakkal roxo ca roxo ga nag sakkamut yàlla yéetalul yàlla kooku nit la waaye mi ngi mel ni nit ku sànku rek nit ku réer nit ku yàqu nit su ci xam yàlla wàccee nag ca xel booba nga soog a nekk nit ku mat nit ku dundaloo kon xam yàlla mooy roxoog roxoog roxoog nit ki foog mu xam xam yàlla muy roxoog xelam mu xam muy roxoog roxoom mu xam muy roxoog yaramam mu soog a dund leen mooy noonu rek ñiw la moo tax ñu far di ko ne am ñiw la kasaalika kem ni rafetale lañ tuddoon ci jëm yàlla ñeexal ku gëm ak weddi ñeexal koo xam ne am ñiw la ñu la rafetale li kaafirina ñeel yooyu di way weddi ña ma kaanu lañ ne kon yamaloon doon jëf rek waka saari ka kam niñ dafa saay saay si Makka ñu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waka saari ka kam niñ dafa way maggi Makka ñi di noonu yonent bi jaanaalan def fi kundi xare din fu dëkk dëkk mujrim yaa way bakkaatam akaabira ñu ni mag de ni yàlla defe kilifa yi jóge ci Makka ñoo gën a bañ mu bi Makka noonu la yàlla defe bëcc bu kilifa yi ñoom la yàlla def ñu nekk bewkat yi rek li yam kuréel ngir nañu fexe yaa ci moom ndax borom yi daraja ñoo mën a fexe fexe bu ci mën a yóbbu nit ñi yamaa yam kuréel waaye fexe fi ñuy laa daan fi ci ndara ci bopp seen de nit kuréel moo mën a doxal yenn pexe yi waaye pexe yi ñuy fexe nañ ko ci ñoom yàlla doxal ci ñoom yàlla ñoom mukk ci ñoom lay këpp fi rek waaye solo mooy kaaba gi nga xam ne kaaba ak xay la boo xam ne xay yëpp ci foofu lay wër bu ñu xasee bëgg a sang fokk mu nekk di aji xañaan ndax képp ku yàlla may sang rek mu daal di ko xañaan bañ ko képp ku bëgg a sang fokk muy la jëlee xalal ko di ko dindi la ci xàqam képp ku bëgg a sang fokk muy jël ndax yàlla may daraja te neexu ko bu mën a sàmm boppam nit ku fekk mu leen jël fekk mu fen itam fekk mu jël ay fen ay yëttale yëpp ci bëgg kenn rek la aju moo tax borom mbir fi mu ne cosaane jàkk yëpp mooy bëgg kenn ak fàtte àlaxira te ñu nga léegi nag ka ñaan yàgg ci biir danañu fàgg ñu fi ne bàkkaat asaareen ngeen di tëllalee ñoom lañ ma taal aawatin kaafeer xaaloo ñu wax lan mooy ñu ñu ngi dëggal julli kaafeer boobu asaa naa feebar ba dañoo xeex ni muslim ay ci waxam la joxoon ak rasulullah yonent yàlla suñ gisee kaafeer yàlla ñu ne ñun ñoo bañ bu yàlla bëggee ñu gëm daal nañu jox lu mel ni ñu jox na nga ñaan ba amoon ñaan leen diggante Allah foofu rek la am ci alquran Abu Jahl ibn Hishaam daf ne bani Abdu Samd ñu kër ak bani Abdu Manaaf kër ak Muhammad te suñu maam ba tey ñu yaare sa sukkur su lañ naan bu ñu rawee tey boo dëggee ñu raw ñu toog nag ba léegi Muhammad ne yàlla yoon na ma jox na ma téere te ñu ne amuñu ak yonent amuñu téere noonu lan ku yàlla bëggee ñu gëm nañu jox ñu gëm ab yonent ci bani Abdu Samd jox ñu gëm ak ceeb lee wala duñ gëm de waaye xanaa ñooy fekkale buur ne allah yàlla alaw mu haaji xam ay si ñaalu te fa def risalaat yi ak yonentam de yàlla kenn du ko sakkal fu mu war a def ak moom moo xam fu muy def ak yonentam de Muhammad la tànn moom la def bu yonentam ci moom la wàcc alquran ci bëgg ñëwal gëm ku bëggul xalakul waaye maa fekk bani abdu sams ji abu abu abu jaar yi ngi am la ñeenam ci joxuma leen ko lo abu jaar man nekk loolu dañu suubu xam naa jot alla si na ñaaña ajramoo bakkaat nañu saxaarum toroxte xen laay fa yàlla mu de aji tat bi man kaana ci lañ nekkoon yam ci lañu doon taxatale sama ni laaw ko nama yàlla an yax di yow jubaleen ko yasra dana mu hiddi sa dara wa moom mooy ubbi sa xol waaw ba dugal ci lislaam de ubbi xol mooy yàlla sànni leer ci xolab borom yaaxal xol ba dem nangu ñi nga xam ne moom la alquran di jëlee maanaam yéen a ngi am ani ñu la woo wuure la ko yéen mu def fadrahu danam bay xal mu aji xat xarijan bi tab ci xat daan na maa ya saxalu daana tag nañu ci sama ay jaasamaan rek ci yàlla bëgg réeral nag dafay xatal xolam da nga xam ne li alquran yi wax yëpp ak yonent yi xolam dafay xat ba du ko nangu rek su ko defee mu weddi rek xalaku lislaam yàllaay jubal jaam de tàbbal ko ci diine lislaam yàlla ñu jubal mooy wàcc jaam itam ba kenn du ko mën a yóbbu ci yoonu lislaam ne lislaam ñu leere weer wu leer nañ ñu di dégg bëccëg a ci am xamuñ sama borom bi ma sàkk bi ma dundal xalmaara moom laay jaamu bu ma jaamu ko mooy yéen ñi ab yonentam gën a mat ci mbileeyu yàlla yi ñëw joxal ñu nga xam ne way jëfandoo mujj lot nañ ci def lu ñu doon moom loolu ku ci am ci ci sàkk rek yàlla la wàcce ba noppi dem di jaamu ñu lu may aw doj doomu aadama ci gën a mat ci mbindeef yàlla yi nga xeeb ko ne war da doo ab yonent aw doj wu dara nga mën koo jaamu wala garab wala bant wala kurwa wala istati ku sam xel nangoo noonu ñu ñàkk soo yi nga xam ne yëngatu fañ nekk sax mënuñ ko boo leen jaamu jinne ak yéemu nga yaa ngi jaamu mënuñoo jariñ mënuñoo lor ku mën a def loolu yàlla ba noppi mën a weddi ak ñoom ñu ci mata ni Muhammad loolu yàlla ay nit rek ak coobareem dàq ñoom bëgg a dàq rek xëcc ñoom bëgg a xëcc waaye lislaam war doon lënt kenn yoonu njub war doon a kenn ndax leer na du saaba yi du jihaad du tëj réew saam baaga ci benn dëkk àgg nañ ci moo xam ne buura bu jigéen a fa nekkoon doole saaba yi dab nañ ko taxam ne ñeneen ci weer mu ko benn bés mu ngi ci feebar suñ ko soxla xale mu tiim ka tatam mu ba ca kaw mu fapp xare jullit ñi seen ca xare bu góor ñu daal jooy de xare bi ne ko ndogal ak yàlla jooy arab yi nga xam ne xalak nañ buur yëpp yow ñëw nañ ñeenti weer yu mënuñu agsi ci yow yaa ngi xare boo xam ne kan daji di mukk dàq leen yaa ngi tata yoo xam ne kenn mënu ko toj yow looy jooy mu ne xale lu góor ba lema seen ci xare ci julli ñi fokk mu toj sama tata ji de mu ne lu tax mu ne dama ko bëgg te ma seeg moom ah mu ta ko lu la neex sa ndigal rek mu ne woo leen ma ko ñu woo xale ba mu ñëw mu ne ko la bëgg damay def ko seeg yow mu ne sa yaari mën na ko tafa ji moom xam naa ko waaye bu ñaareel bi xamu ko mën ko ñaari tafa nga xam sa ji ak sa xol bi soo jébalee sa xol bi yàlla dugg ci biir islam sa tafa ji nga hubbul ko saaba yonent ñi ñëw moom ko kon mën nga fee yow rek mën na ko a naa waaye nag man buur buuru laa adduna yëpp xam nañ ma su may dugg ci islam daal cëri sa bu rëy rëy ba ci war a dugal waaye li yow xale bi ak ni ma lay bëgg yëpp daal seetal ci gën a mag ci saaba yi ñëw mu ñëw kooku muy tuubal ah mu ne ko loolu yomb na Abu Ubayda dafay ñu jaraa ki nga xam ne mooy njiital mboolem xare yi ñu ngi ci de mu ne xoo ko mu ñëw mu xoo ko mu ñëw mu ne ko man day ku gën a rëy ci diine bi laa bëgg mu dugal ma ndax ku la mag yi itam ku la gën a ëpp nekk ci mu ne ko ah kay Abdullah ibn Umar ibn Khattab a ngi fi suy dem buuru jullit yi xam naa raw ci mboolem saaba yëpp moo ci ëpp xam moo ci gën loo ci wax mu ne ma ko yowoo ko mu ne ko ana yooyu amul ci la gën a mag a laa bëgg ñu dugal ma ci lislaam ah mu ne ko ah naam Umar ibn Xattaab ci amirul mu'minin ma nga Madina de mu ne ci kooku laay dem takkal leen ma pare ñu daal di ko takkal ay are ñu dox a weer ak ci Madina dem yooyu ba taxaw a Umar na ko a mag ndax kenn féetewu la ko Omar naa tey yonente ba mel sallallahu alayhi wa sallam ma ngay nelaw ci bàmmeelam ba tey nam mel ci nam meloon ba muy dund noonu la mel ci biir bàmmeel ba mu ne ko kooku laa nangu mu dugal ma nañ dem te yonente bi suñu Omar jiital ko boobu taxaw fi kanam yonente sallallahu alayhi wa sallam ñu wax la ko baati seede bi mu wax ko laa ilaaha illallaa Muhammadu rasuulullaah naka la ko wax rek yàlla daal leeral xolam li ko taxaw na dugg ci lislaam kay fàtte na ko bu yàgg mu ne yow yàlla ndem diine islam mooy diine dëgg te mooy diine jëga gëdëm jubal nga ma ba dugg naa ci nga ne ma moom léegi tilimal dara rek daal daanu foofa dee mu nga xamal bee daal di ko sang julee ko ko ci bàqeew loolu jeenam dana xa bakkanam rek ko xewoon waaye ba yàlla leeralee xol ba fàtte na la bakkan bi bëggoon de ka faari kana kanaan le te ñaari laaw defe yàlla rijisa seytaane fa wala rijisa mbugal alal si si nag lay gënuñu képp ku yàlla bëggut nag dafay lay booleel seytaane rek ñu mujj la jax-jaxal de waa fa yonent bi siraat rabbika mooy yoonu borom sa mustaqim ñu aji jub lii nga nekk mooy dëgg lu dul moom réer la ko xalam dal na apasal naa digal nanu laa fi kaati alquran la kaay ñu la aw nit ya fakkaranu ñu danañu waaru de léegi ñu ne leen daaru salaam yi te nag mucc ci aljana inda rabbihim fa borom seen woo moom borom bi wàññi yu mu aji dimbale seen dina kaana jëfaa fi rek nekkoon yamaloon doon def ko def ci ma nasru def ba ñu fangee leen jameen bi ñu mboole yaa ma sara jinni ay yéen boo leen jinne xadi staktartum bëri ngeen ñu ne ñun si ci dewal ak nit ñi waqaala tawa awliyaa mooy nangoo seen ñu ne ñun si ci nit rabbana yow borom seen istamtaa jariñu na baabu naa ñana sunu bi baabu ci ñana rafetalal nañ nit ñi seen bànneex ba tam ñoo ngi topp nañ leen ca te balax naa jot nañu ajal naa bis nga fi baada ajal naa ñaan na léegi nag ñun ñëpp ñoo leen tënkal yàlla ci ñu tëkkoon xaaral wax yàlla neen naaru safara rek ma faaku mooy saxawaay seen mët da jàngat yéen ñëpp safaraay seen waaw mooy seen saxawaay rek yëpp nañ ko génn xaalis yéen di ñu yéen di wéy génn yaa ca safara illa ma saa la rafet na ko laaw yàlla de da ngeen di dégg safara ci jël boo xam ne xamul dayoo laaya ji ne lu la yàlla soob jalaal ne la yàlla soob mooy waxtu yi ñu génn ci safara di dem ca ndoxam ñu dima di ko naane ndax ca bitti safara nekk ngir la yàlla ne ilayna marji'uhum laylal jahiim wala ilaa maa shaa Allah ndara la soob na yàlla ca xam-xamam yàlla mooy ñi nga xam ne fa soob nañu jëm ci mbooloo ñu tëkk léegi am na ci ñoo xam ne lan ñu jëm ñoo lay alafaat ba ñu set bi ci ñoo lay dellu wala illaa ma sha Allah ndara la soob na ko yàlla ci biir dañuy sax ci àdduna soog a dee ndax boobu duggee duñu safara waaye suñu xasee dugg safara nag moom dañ koy dappatu ba faw loolu la suñu kër yi wax li yëpp nag mooy safara ñooy sumna dajanañ ko ne ñooy safara dañuy jël ci safara ba faw dootuñu fa génn ñooy aljanna dañuy jël ci aljanna faw dootuñ fa génn waaye xam yàlla fàtt na ne yàlla moo di ndawoonu mooy laaxiru laaxiru laaj na lépp lu dul moom dana dem yàlla def kon nag ñooñ aljana buñ nekkee ay téeméeri téeméeri millions ay at ay rek def saafara su ñu leen lakkee ay téeméer téeméer yu ñu demee ab itam booy danañ mujj rek yàlla rek des su boobaa lay def mooy la jëkkoon rek ak yu wut su ngeen dee lay dellu ngeen dee ci mujj lay dellu lu jëkkoon ba yàlla sàkk bi dara afal nekk fi booba lënd ñu meroon booba ca abal liñ fa soo amal yëpp man na ron booba ca asal asal moomu dana dafa di tëjali ci abat suñ demee ba ca abat asala jëm ci mbile bi delluwaat danañ na ron ca asal ba yàlla foo yéene ko benn tëjali su ko defee aljanna déen na safara déen na waaye yëpp jeex nañ yàlla rek def xaar bi na yow mën a dégg loolu dina rabaka naka borom saa kii maa ngi xale nga mu ci def te yow Aliou maa ngi xam la mooy mbindeefam wa kasaalika comme niñ lébbale mooy que fii ñëpp ñu ñu amee ñaar di jëriñoo ñu amee ñaar ñu wër ñu dem ñu mën a baaboo baali ñu ne leen way tool ya baabal ñu ne maa kaanu yaa ci gën a isaaf bu fàggu seen mooy yàlla rek yaa ma faral jinne te ñu mboolem jinne wala ñu ñu alam yaa tukum ndax bi ko ñu di ma yonent ñu ci ci dëgg mboole seen ndax yàlla ñu ñu ci yéen ay yonent yonent ñu ci doomu aadama yi rek lañ bàyyi ko woon waaye ba mbooloo ñu dëgg ne booloo rek ñu gën a ñu comme ñoom ñëpp la wax kon nag yéen ci bàqoon te itam ñooñu ci ci nit ñi dañ bàyyi ko yàqu sama dañuy soxla ay dañ cee aayaat yu kaw des moom. yéen ci rëbëtum dañu ragal loolu ñu aayoo ñu comme dañu des seen aafaa bi de aayoo ñu wax ne te it naa seetlu nañu ala am ci dinaa waral bopp suñu mbéy ñoom suñu jotal nañu. buur daal di ne waqara bu mu taxaw dem alxayaatu dunya dundamaa dina ñu bañ a gëm. te seetlu nañ kay ala am ci yar ay bopp seen am na mu naka ñoom. daal di nekk am nañu kaas bi dina yóbbu daal di ko boobu dañu leen ay yonent am na nekk nekk nekk rabbu ko borom sa loolu kal Qur'an di ay xalak dëkk yi di sunu ci kaw bu tooy wa aadaata ñu ñoom xaasi ba nooy sagal nañu ne yàlla du ñu xalak ñu ñu mukk lu may ba te yoon ñu yonent dafa xawoon la yàlla ba doo liggéey kenn du xam aw lay def wari ci lim wa jaa naa def nañu ci lim ñëw képp kala ñaata ñu daraja ñu ma am nañu ci lañ jëm yàlla nag sàkk na ay daraja ci àddina wax na ca saaru Israël ne wallahu akbar darajaatu wa akbaru tasbiran te dara ñu ci ala la lay raawé ñu yàlla sàkk na fi ay borom xam-xam na fi ay jihaat sàkk na fi ay buur sàkk na fi ay misaas sàkk na fi ñu dëgg àdduna borom xam-xam yi ñoom la yàlla ñëwul ne jënduñ jëm ci àdduna ak biir àdduna risaas yi ñoom la yàlla ñëwul te ñu joxe xaq yàlla ci seen xalal te bañ a réeroo seen xalal bët bi tëti àdduna yi fépp tamit ñu àdduna góor yi fépp tool yi jihaadkat yi fépp delluwul gannaaw gëm yi daana ak noonu ñoom nag ku ci def li nga xam ne bii dañ ca maqaamam soo yàlla dañ na ci moom waaye soo xamee ne borom xam-xam yi ñu ngi jëfe lañ te di ko xam le góor yi ñu ngi àtte te ci maandu borom xalal yi di génne xaq yàlla ci seen xalal di yërëm miskin yi jihaad kër yi ñeme ci ca kanam ñoom ya dëdd këti àddina yi bañ geesu àddina bu fekkee loolu am na jéem kuréel yëpp ñooy ñooy ndaw yàlla yi ci àddina bi rek wa maa rabbuka dee borom sa bi xaafilun aji bay amma ya'maluna kenn ku nañu def ko de wa rabbuka borom sa alxani moom a di aji bay lu wëri ci jaamam ak seen ak jaamu de bi rahmatin mooy borom yërmande yooyu sanam soob na mu ngi jub ko mu alak leen waaye sax ni tam ñu doon min daa di tuuti gannaaw seen maaya a ni mu soobe su neexoon yàlla mu rek ñëpp leen indi ñeneen loolu ñu amuñ ci warante ndax loolu la dëkkee dama am saakum naka mu fasal leen mun suñu ci xaw ci dëkki doomi aw ñu axar na ñeneen ci doomi aw jóor la leen génne woon ci gën sama baay baayam baayam baayam ci aadama baay yooyu yëpp ci moom mu xam ne moom fa ñëw daaw fa la jëm moom yorante wuñ ko xanaa dëkk nga dox ñu di ci sakka waaye dee moom ñu ngi jano moom na maa toona doona nakala deema tëkkoo leen ko la aatuna aji di kirawu boona xam leen na yàgg yàgg sooy jëm yàlla dana di këré suñ deloo gannaaw seen ñeenam fukki at ci gannaaw booba mbooleem ñi fi daje tey duñ boromi kët duñ kilifa ñëpp booba ay xale lañ di ay surga de léegi ña doon seen kilifa di seeni borom kët gisaguñ ci tool yi ba léegi ku nekk yaay sa borom kër bopp balaa ñoo demati ci yéen fukki at ci kanam te jënd dana am beneen borom bu bokkul ak ko kon nag li yàlla na su ko neexoon mu yóbbu leen yéen ñëpp loolu moo amul warante ndax balaa judd woon nag ak sa baay ñu ne ko kon nag de amul maanaam suñu biir yoon bi ñu gisee nag ñoom ñooy faat yàlla te kenn mën na bay làq ji ko ci benn réew réew bu nekk ni mën na ko gàddaay génn réewam dem ci réew moo xam ne xatee ah a ko ba mu def yàlla kon waxal yaa qawmi a'malu lakum i'malu jëfeen alaa makaanatikum indi seen indi naka man aamilu aji jëf laa ji seen indi seen te soo ko taalamoon a xam ngeen a xam man a man takkuunu te dana nag loolu ñeen ko xaq ah, wadu laari mu nag mu bëgg bëgg di sant leen inna ko nag liñ ci leen gis laa yi ñu taxatu di mën a way wa jaxaloo def na ngeen yëfaru Makka li laay ñaar yàlla ni ma fara ci lam jumbi ñaar xasi ci mbay wala maa ne jigi kat na si kon ab cëp yëfaru Makka bay aba mbay mi ñor ñu xaajale ne lii wàllu ci kër yi la lii wàllu yàlla la ñu nga ak jur xaajale ko ne lii wàllu ci yàlla yi la lii wàllu yàlla asamaan bi fa xaaru te wax asaani ne lii laay ñu yàlla bi saani ci nefeel ñu ne lii moom yàlla lañ ko sóote loolu bu gan ñëwee gën a koy ganale bu ñuy sabaxe gën a ñuy sabaxe waaw Fane Iblis la kaay naa ñu yàlla yàlla suñu lii nag suñu xërëmee ko moom ñu di ko dundal ca xërëmee di leen ci gëstale que ne ñoo leen di wattu. xamaataana lu nekk na mu ngi la kaay ñaala ay yàlla seen balaa si la gëstu ñu ne laay jëm ci wàllu yàlla wa. suñ ko boolee su dara bàyyi ko ci wa fàq su dara bàyyi ko ci wàllu kuréel jëm ci wàllu yàlla nag ñu ko jëlee ci ko bay delloo ci àll bi nga bokkutoon. wa wa maa lu nekk nag laay ñaal yàlla foo moom yàlla suñu gën mu bokk ila surakaayam jëm ci yàlla seen waaye bon na maa yàq mu naat seen jóge yàlla mi nga xam ne moo soxal mbay mi ñoral ko moo dindi jur gi di jox leen ko ngeen sàkkal ko morom moo xam ne kooku dafay am wàll moom mu am wàll waaye loolu kay doyoon na tooñ waaye nag séddale gi itam maandu leen ci lu bàyyi ko ci wàllu yàlla yu jëm ci yàlla xërëm yi ngeen a baleen ci lu bàyyi ko ci wàllu xërëm yu jëm ci wàllu yàlla yi ngeen a nangu leen yàlla ku bu ngeen xasee bay séddale kay maanaam leen bopp séddale ci yàlla la jël wàllam xërëm bi jël wàllam dem noonu mu mënu ñàkk wa ko saalika ni ñu rafetale loolu ñu tuddoon ñaar xéefar yi joy yàlla wa rafetal yàlla li kasiri ñaar aji bëri ay doom seel waaye dof biñ dof bee yàlla mi leen dund jox leen wërsëg ñu ci sàkkal moromam moo xam ne dañ koy séddu ci wërsëg yi ndox boobu moo leen jàpp ba ñu jur doom di ko rek ku bëgg a am yéefar arab lañu réere woon lu doom yonentu Yàlla Muhammad na jàng rek li def ci saar yi daa jur doom ba noppi rey ko ngir ne léegi tey mu wàññi seen wërsëg lu ñu góom ngir nañu xalak leen wan yel gisoo wala saa laaw doon te soobana yàlla maa faa loolu def ci ñu ko fasarum bay ne moom ayaftarona danañu dig ko a waqaalu wax nañu ne a suñu dige ana muñ jidi tëlla waxar sunan bay si jurma aji haram la mu laaya tam xaal lekk ci koy daamoon na saaw dara lu ñu soob lépp luñ sëdi seen këram nag ñu ne loolu moom haram na yàlla moom kenn du lekk lu mooy suñ sàmm waa nga xam ne ca wàññi yàlla yooyu nga bokk gisaam yiñ suñ ne seen ñaamuñ ko yàlla lay waa na góor waaye gannaaw seen am ga a jërëm yoo xam ne dañ ne kenn waana mu ngi ko laa suro tudd ci Ismaila ala afak rendem ak ñu nëdd loolu ñu tam ñu ne nëdd la istiraan ñu dëddu xale yi waral yàlla tey moo fay leen ma kaana gën na koon doon duñ ko def waxaale wax nañu ne maa fi bukkeeni haaji lan aan di nekk ci jiidi ñu ne jiidi sët xaalu aji jagoo la mu aji xalaal la mu ni bukkeeni nag ah jiidi sët nga xam ne yàlla yee ko moom nag def duñ jërëjëf boo xam ne que biir yi biir yàqu wala nag a koy lekk waaye jigéen du ma soobee. ba mu xaramoon nañu xaramoon dama la faa ñu naan ci jabaso a yàqul dañ nekk nag mooy saxam du ñëpp nag foofu ñoom soo taawee ba kaayal fii ci moom du ñëpp bu ko see ñëpp nag ñëpp moom ñëpp a joxeel foofu moom dagal na ci góor ak jigéen tey ci xam na moo fay leen wax xaw ma melal seen leen mais melal boobu ñuy melal di xaramal ak xalaalal yàlla dana leen ko fay rek ñu ne ma xasee ñu wàññi xale ma ci xar xasira perte naa ne seen ñaareel xasee wala ñu awlaado mooy doom seen safaan bi jëree bi jëree bi xay na yéen ñun ci lu dul xam-xam waxaar mu araamal nañu maara sa xaw mu laaw dafa fegal leen ko yàlla istiraar ñu gëdd ba ala waral yàlla ak ba mu gëdd ba mu taal ñu nekk yow mu tëdd ñu ci dé yow moom la ci mën bu nga xam ne am fa fas mu gëna fi tool maara faatu ñu di way tàmbi ci kaw suuf mooy ñuy law ñu ci garafak waaw li ci lañu doon moom waxaara maaroo saatu ay ñu mu way law ay nga xam ne dañu taxaw am peer da jëm kaw de waaye yëpp yàllaa ko suuf rek wanax la ak sandarma wasaxan ak mbay muxtalifan aji wut la wut loo meññatam wa saytuna saytuna rumaana rumaan mutastaabihan ndig ma aji doo ay xob seen waxaara mutasaabin ak ndig ma mbuur aji doo taxaw seen ñu lekk leen lu sama ñu ko meññatu mbay ma isa asmara meññatu garab yi ila asmara leen meññ na mu def yaa ngi koy joxe leen xaqoo asakaam yow ma xasaadi jëgësam ngóobam bépp meññat nag soo xamee ne mën nañ koo sàkk rek asaka war na ca mbay itam noonu de lu jiitu waaw mu jijji bañ nañ koo góob nag waaw asaka waru ca leen wala tusrifu bu leen yàq de bu ngeen defal dara ñu seen jaboot dina woon naka moom pour laa yooyu bu doon waaw ñu dina way yàq ñu de waaw mu ne la naanu toog na mu ci jiddi ko amoo de tamit yooyu yàlla sàkkal na leen ay jiritéen yoo xam ne mën na yësër jalaal ne mooy jëlin yu mag yoo xam ne mën na yësër wa fartam ay yir mu woy neen ci sëf mu ne mooy lan mooy jëlin yu ndaw yoo xam ne mën na bu yësër ak gàtt yi waaye war doona wax loolu ne war naa wax ne amoon dafay woy neen ci sëf ni ci jëlin yi waa ak nag yi wa fartam ay yir mu woy neen ci sëf de waaw mooy gàtt yi de su lekk leen dinaa razaqakumullah ci la wërsëgal leen ko yàlla wala tabu bu leen topp xul yàlla seytaane rafetal seytaane illa wa naka moom buur naka moom seytaane xaddu noonu la muy dund di digg noonu la ko ñëw leen samaaniyata aswaajin bind nañu juróom yàtti xeet ñu xal leen rek mën a baani ci xar ismail yaar xar mu góor ak xar mu jigéen ñu ne maa ci ci béy ismail yaar béy bu góor ak béy bu jigéen ñeent la ku waxal ab zakarayni yaaru góor góor ak xar bi ak góor ak béy bi xarama lam xaramal amilum sëy am ñaari ñi yéen ñu jéem lu xaram ci judi kët te juróom ñett lañ ñeenti ñaa judi kët yi yaari bay bayu góor ak bu jigéen xar mu góor ak mu jigéen ana lu ci xaram nag ama camar am la lamboonaale jëm xaramulum sëy róolu ñaari jigéen ñi am yey jur xaram na bi onu soxla ma bi ak mu nit ànd ak xam-xam am di mën a tabbi juróom-ñetti xeer yëpp yàlla leen ko may na yëpp ku fi di mën a bi haram am nañ dooma luñ ji doom ñu ji ñu di ji dëna ni s sëni yaar bu góor ak bu jigéen mu mën a dàqali ci nag sëni yaar kon waxal adak rey ni am leen sëy ni am am ñaari jigéen ama samar am am ñaari jigéen am kuntum ndax nekkoon ngeen suwada di way teew ci wasaakum ba mu denc leen ci wasaakum laaw ba denc leen yàlla bi asaa ci bi leen xaraamal am da ngeen di nar rek naanam da ngeen di nar rek te mën a soññ bi daan di gën a tooñ nag ñu mën a traité ko bi duma laa wax yàlla kasi ba nar di leen di leen réer naa fa ñu xëy na ñu ci xam-xam ñu la na ko yàlla laa adi ci mëntu wàllu xamu ne daal ñu ne di man de xamuma fekkuma ci maa woowu ci la woowu ci man dara mu xaramal la ci lu ñu xaramal ala taala ñu ci àgg lekk yoo xam ne dëgg mu yàq ko. bu dee ànd ak yow dara bu nekk noonu mooy suñu jiw bi man yooyu day man xaw ma ci dara man daal li ma ci téere mu wàcc ci man ni ko dama ma soxla ngir ñu jiw wala lu ñu daan di dara jëfe génn ñu teg rek ak gàddaam xaw la ma ko ci ñu ko yàpp mbaam tëgal loolu la woon na ko moom dañu gis ay xaram la xaw ko xale ko génn topp ñu la jubalee na ñu fag ren dem xaar laa leen ñu yàlla mbaa la ñu ren ci tudd yàlla tudd yàlla loolu xaraam na loolu rek dafa doon xaraam ci guddi kër yëpp dafa doon ko raar te mer nga dina taw ban la ko mëdde wala baa xam ne mën dina ay fàtt mëdde ñu àndal xamal na leen wala xaamul bu jaagal ma aji jëj ala jëm ci xaraam te ma la ba sama ko borom sa xafir na aji dawal ñu ñaan ko te lam lekk raw ñu aji yërëm la mu ko yaa la fi ne xaram ma xaraam ñu yaa la fi ne ci yaa la fi ne ci jëmi ko ci ci lu nekk li borom ya rek yow nag yàlla dolli na leen lépp loo xam ne foofu haram la ñu lakk ko lu ci jëlum ak baar yoo mooy lépp loo xam ne mooy dugg ci yàpp borom waaye njeexu nag mooy loo xam ne yàpp borom mooy dugg ci biiram de yooyu baqara haram lañ ko nag wal xam ne gàtt haram na haram lañ ayen seen ko mooma ay na bon teen de ilaa ma xamalat nara la xam ne ko zéeru ma ay gannaaw teen mu ne na bon boo xam ne naaj dina ko tàng awul xawaayaa ko bëgg de ah sa ay na salaf yi kala jaxase na jaas buñ ci wax de ngeen jëkkee tawle jaale ko déglu xaraamal jafe naa am seen yoon ko di bax yi ci toog ci tool seen yooyu naa na ko leen yàlla da saa ko leen dëgg nañu ci luñ solo de seen kafe de kala ya dina la fa ko waxa rabbu borom seen borom mu borom yéen naa la waxa ci ngiru aji waa wala yu rabbi waaye do ci dana ba ci woon bëgg nañ ay ay ci ñu ay mu ñu ñu do bakka de ko ko ni Allah التي هي أشرف بقاوية وسأل عبد فضل ولا ما أشرفنا بقال فيه ولا أباؤنا بجاجنا أباؤ فيه ولا حرمنا حراما من شيء درجة يفر ينا كفر بني الله جنسا قلي الله بقاله فيه باعي دين جسا قل بقاله دين حرام الدارا فيه باعي دين حرام الدارا ميري يوم بجل يقضى كنا نفذ وقم من يوم بجل ينا بلا قلي الله كفر بنا فهي الله جلن نظره man ni yàlla luñ soob rek gërëm na ko xëy na yéen a ngi ji ñoom ñoom dañoo dana yàlla ak mbindeef mbindeef luñ soob rek gërëm na ko ndax mbindeef du soob lu mooy loo xam ne njëriñam la te du lorom moom luñ soob rek gërëm na ko yàlla nag moom niroowul ak mbindeef moom dana soob la te fekk du ko gërëm ba yàlla. moo soob jëma ci jëm àndoon na gëdëm moo soob itam weddi ci weddi waaye na ne wala arbaari arbaari yëpp kufra gëdëmut kéefar ñaal benn jaamam moo ko soob na yàlla la yaari wax la xam waxi coobareem foofu lii yàlla waxul rek du xam su fekkee ma ci ëtt ba lañ lu xam rek yàllaa ko wax su waxutoon dana am rek du am ak waxi xarañam gi kooku du wax lu mooy luy gërëm loo yàlla topp li yàlla digle bàyyi li yàlla tere ku topp li yàlla digle bàyyi li yàlla tere def nga la nga xam ne moom la yàlla la wax itam ci coobareem koo xam nag ne def nga li yàlla tere bàyyi li yàlla santaane defuloo li yàlla la nga xam ne yàlla ko santaane ci yàlla ak xaraamal lum xaraamal ak jaamu këram sàkkal yàlla bokkaale loolu yëpp yàlla ko soob bu ko soobu doon du am waaye nag gërëmu ko boo lëgee kenn du taxaw fi kanam yàlla di yéefar am layu ne yàlla yàlla dogaloon ma nekk ma nekk yéefar rek boo nag yàlla waruma bugal déedéet loolu yàlla yàlla joxul ci benn jaam lay te Salif tam ñu nar a ñu nekk te ba daa doon dina ñaari ni mooy nekk dañ njëkk njëkk seen ak Pacha Kow kon waxal waxal ndax gu maa ngi nekk la fii ak ñu naan xam-xam ba taxul jiw da ngeen génne ko da ngaa ñu ñaanu dañ ko soxla woon dañ leen di sonn topp ñu ne wax man dara ñu jot yooyu ñu am tuum jiw yéen ilaa taxul suñu ndaw da ngeen nar de kon waxal ñoom xamuñ aw lay nga leen fa ñu laay ñaan la yàlla alal jotu lay al baaliqatu wa aji mat de yàlla moo xam ne lay wu mat mooy lan. walaw saa doon te woon mu jub seen laa daa ko mu ko def mu jubal leen ak noonu ak ñu leen di boole de te yàlla bëggoon yëpp jub kon ñëpp ay jub xoj ñu réer moo leen waaye taxu ci dem réer ga neex ko rek pour waxal xaluma ñëwal xaluma indi leen soo daakum ay seede seen ba seen yaa ngi sa dama danañu seede am na laa naka yàlla xarama xaramal na ma asaay de ñu ngeen xaramal naka yàlla xaramalu ko tàkk leen ci seede dañ koy doon dem na mën a ñoo seede wala ta sabul seede ma wax dangum wala ta bu ta fa awala fi na baneex ñaangi ta sabul seede ñu bayaat naa ci ñoom ñoo ñaan la yow ñu gëmu bi la xarbi ala ko doom fa ñoom yaa di ñoo ñu bi rabbi ci borom sel te waxal taalaw ñëw leen ak ma jàng ma ramala haramal na ko rabbukum borom sel alaykum ci yeen ñoom ñi haramal ak daganal ñëw leen ma wax leen yàlla haramal mooy lii indi na yi mooy leen ma jàngal leen li yàlla haramal tasaan ya santaane na ko allah tusuñ ko bu ngeen bokkaale ci biir moom seen dara yàlla xaraamal na ñu sàkkal ko bokkaale jaamu yeneen yàlla ji dul moom la xam ne waral na ñu ñëetal ko bakkaat bu gën a màgg mooy sàkkal yàlla bokkaale bakkaat bi xam ne yàlla du ko bale mukk mooy sàkkal yàlla bokkaale wabil waali day ni rafetal leen yaari waajur ihsaanan ak topp topp nekk na topp yaari waajuram topp gu rafet gannaaw sàkkal yàlla bokkaale dëng waari wajib mooy bàkkaar bi gën a màgg ci bàkkaar yi moo ñaareel nga xam ne baaxe yaari wajib yàlla santaane na ko ñaar wala tax noogu leen rey awlaadakum ay doom seen minin laa ngir ragal ak ñàkk naanu min na fukk gum danu wërsëg leen wa iyyaahum ñoom bul ci doom ba rey ko ngir ne su dundee am lu ma ko wërsëgale li gouvernement yi saxe léegi ne dañ bëgg a dayal ngir bu kenn jéem a rey sa doom ngir ne bu dundee wërsëgam daf lay jaaxal wërsëg yàllaa ko am wala taqrabu bu leen jegeñ alfawaay sa njaaloo maa sahara la feeñ na minaa ci moomu ma bat naa la nëbb namu ñenanteel ba mooy njaaloo lu feeñ ak lu nëbbu lu feeñ mooy ku mbër rek fu mu taama jël lu nëbbu mooy ko am nekkaaleen di ko def ak moom waaw kenn du ko yëg loolu yëpp bu ci def benn xaram na wala taqtuloo bu leen rey nafsa bakkan la ci baaba xarama la xarama ilaa bil haqq ilaa ci dëgg ngay way bakkan boo xam ne reyloo ko ci dëgg lu ci ko rey ñu rey ko wala ku mu tëb wala ku njaaloo ko fañoo ñu rey ko zaalikum loolu seen wasaakum dénk na mu leen di juróom wala taqara boobu la yeet yi naa la ñu jidim ilaa bi ci na def jikko ja nga xam ne moom asana moo gën a rafete jëm jege xaala ñu jidim moo a jege la rab benn wàll yi ne ne bi ñu ne ñeent boo bindee aw xaraf daa ji taa yooyu dina naan ci daa ji may wala faqahu ma yati mais seet na seetlu waaw lu mu lu ci tooy tooy rek weñ bi ci dal weñ bi sax ni dafa la ñu jirim asaayab loxo ba mu jotee ak dooram ba jirim ba jirim ba xam ne mën naa wal insaana peese jëm ko ci maanu loolu tarxan yeeku moom sooy natt di jënd ko jaay te la ngay peese di jënd ko jaay na nga jënd jub na nga natt bu jub waaye bu natt lu ko te la ngay peese di jënd ko jaay na nga jub na nga natt bu jub waaye bu natt lu ko ci nit nga def ko ba mu suuf kees day suuf lu bàyyi ko ci yow nga maasale ko mu bañ a teel mu ko bu leen def noonu. lii dana sabab mbugalam bàmmeel dëng yàq bastool ci la bokk te bastool ak waara ngi ci boo xam ne képp kuy peese rek mi ngi taxaw ci sa kanam boo ko seetloo kuy peese mën da peese lu muy def nii loxo ko seetal foog nga fas te ñaari baaraam yi tàllal ñett yi ci def di dàq foofu muy dem lii ngeen di peese lii mooy lan allah bastool daan allah allah allah laa nu kallifu kaw bi ci ne nafsan bakkan ilaa wusahaa ndara kem kattanam bakkan nag yàlla tegu ko lu may lu man kon tey sànni loo xam ne waaw mu ngi tamit am na lu ko am na jaamu katam yàlla bu rëy la woon jaamu katam yàlla bu rëy la woon waaye daf daa feefe di di yàq yi di sa laay laay laaw mu rasulaay mu ne mu ne lambi ñu baskul baa ngi taxaw ci rek waaw ba te rek koo a wax laay laay laaw mu rasulaay ñun nag su fekkee ba dara di jublu mooy dee def ci moom de kalam soppeeku mu gën a bëri la jëfam rek te lay laaj ci loolu loolu lay nekk amoon na jaamu yàlla boo xam ne dafa bëri lu muy jàng alxuraan ba dara di jublu mooy dee suñ ko ne waxal laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah ñu dal ne taamaa anzalnaa alayka ta'aaman tasqaa da ci laa ilaaha illallaa wal asmaa'ul husnaa ñu rek ba ci dee xam koo xam na nga jaay kat ak la woon foo ko fekk rek mu naa seer bu seer bu seer bu ba nga xam ne dara gisul lu dee ak dikkal na ko buñ ko ne waxal laa ilaaha illallaah muhammadu mu naa ah seer bu seer bu seer bu rëy de noonu la dee moo tax ku ne war naa lang ci lu baax léegi di nga ànd ak sa xel loo xam ne lang nga ci boo xamee waxtanu dee ñëw na ba sa xel faddu lang lang rek da ngay nekk rek waaw way laa xultum dem wax ngeen ci àtte wala seede faa di loo maanu leen wax leen dëgg bu fekkee dañ laa woo seede ci àtte na nga wax la xam ne tey muy dëgg ci yéen seen bànqóo wala temps bi nekk na tuuti rek ñu am seede it na nga seede dëgg rek te bul seet kenn wa aw foo matal leen bi adi ci kóllëre yàlla te boo ko nga fas kóllëre ak nit ñi na nga ko matal de kukkangoo daal di kum loole na ma leen lii ci moom laa la kum boo leen ko soxla na ngeen waadu de soo xamee ne topp ngeen lii ma leen dénk kon gëm ngeen yàlla de waa na xaasaa naka ni leen ma siraati mooy yoon sama mustaqiman wu laaj bi tabi'u topp leen ko wala tabi'u bu leen topp su bële yoon ya fa tafarraqa taw soo dana mu jàng di kuma yéen naan sabili wali ci yoonam leen waaw topp leen yoonu wér yi te bu leen topp yoon yu bari yi bon waaw dana leen leeral de yonent rëdd na rëdd wu rëy ci kanam rëdd ay rëdd yu sew bari ci tegam ne lii mooy yoon wu jub nga xam ne waaw ku caaw rek yaa ngi yoon yi nag mooy ñam yi nga waaw ku ca a rek bu yàggee nga mooy yoon moo tax be waaw sooy na nga laajte la nga xam ne mooy atte bu ñett boo xam ne mooy mooy mastóor moo nga nga jàpp ca waaye mu topp nag ñenn ñenn atte yi nga xam wax li ma ñëw na ci téere yi atte bu mu a doon rek buute nañ ci am na ko wax ko waaye ñenn ñi nga xam ne ko rek ñu ne toppal ci yoonu jublu na ñu ñu yoonu ñu am na ci laa xool nit ñi ñoom ñu ñu ñoom ñu ne sax daan nañu taxaw ca ci bopp ba di xoote. waaye ak sa bopp leen topp su bëgg a yoonee fa tafara xam na mu jàng di kuma ngeen. donc ci lii rek ñu daal di kumul seen waxtaakum jënd mu leen ñu jëm laa la na yàlla. ñu naan seen waxtaan suñu jox ñu seen ñu faal ci kaw a tawreet. xam naa ne ñu jëm ci ñu jëm ci ñu moom it ñu koy yàlla ci koy taxe da ko suñu ci bi ñu ko suñu ci ñu ko dañ koy jël wala ñu koy wala la la ñu doon ñu dañu yàlla ñu ñu ñu doon di ko ala ñu ko dañu borom ci ci kaaka asama ñaan mu ne danaa ba nag yàlla jox leen tawreet mu mat le teewal ak yàlla ci ku koy topp wa tafsilan bi ñu ñu ko seen ci ñu ko o dañ tay ñu rahmatan te yermane la la bo ñoom bani israila ñoom ñu ñu doon di ko ala ñu ko dañu borom tan ci ci dakk de wa faajira alquran nag kitaabun an naaw bu nu wasal ko mu baarakun bu di borom bu barke waxati na ko téere bu bëri yiw la ci àdduna ak ci àllaaxira ci ku gëm yàlla kay tattabi'u topp leen ko yéen ñeen makka wa taqu ragal leen féefar laala kumboo yéen pour amoon a def na yërëm leen léegi an taqooloon li ngeen wax ci ina maa unsila naka wasale maal kitaabu téere ala taa'ifayni ci ñaari kuréel min qablinaa ci njëkk suñu xam ngeen lu tax yàlla wàcce alquran bi ci ñun su ko wàcce wutoon daañu am lay de daañu wax ne yahud lañ jox ñun yàlla joxum ñu téere de way ku naan ak nekk na la xaafi dina di way sàgganaan bi raasa tiin ci mu fa seen man dégguma lu koy lu koy moo tax da xawma lu yàlla wax léegi nag yàlla indi na téere boo xam ne dégg nga Musaa Muhammad walaay de aw taqulu ngeen wax law annaa natanun kum si la wasale maare naa ci moom kitaabu téere ku naa kon te du nekk adaa di gën di ñun yaaram mën nañu waxi ne su yàlla wàccoon ci ñun ab téere a a jul yëpp Tuubaa yaaram lañ ndax alquran lañ leen téere yonent yi kanam yonent de loolu yaa dina yaaram yëpp duñ juli sax faqad jaakum dikkal na leen bayyinatun ak dinan min rabbikum tukkee borom seen wow dan te dim jub wa rahmatan da yërmande ba mu naa sabu dér kenn ci gën a tooñ man ka suba ca kewet na mu gayaat laa ci alquran yàlla wa sa dafa tam dëdd xanaa walis ko danañ ci xala noo fay ak li si na ñaaña yes di fona danañu dëdd waa ah ñu akaana cañ na ko yes di yes di fona di dëdd de yàlla dana leen fay fana ci xam na fay la dina ñaan ya ci fona dara ñu dëdd ana ayaat na wali alquran alquran sunu ñu ana ta di ngetta ci mbugal ma kam ya ci fona te sa fi dëdd seen de al yantu rono mu yëndi ci ñoom way la di ñaan alquran ila yow mbare bu ci tan leen al malaa'ikatu malaa'ika dafay toog rek ñu topp àddina di fàtte yàlla dem malaaka ñëw di ngëb roxoom aw yaatee ite ba jikk rabbu ko borom sa wala ñu ne ba mbugalam yàlla teew aw yaatee wala ñu mun nga màndargam ci biir dina ñëw de yow ma yaati des ba dara dikk ba do ayaat rabbika lenn kàddu borom sa te mooy sànqat jant bi tukkee ci sowu laayaan fa ma jëriñ ci naqan bakkan imaam a gëmam dam takku ne ku mu woon amanat gëmul ñu yi ci biir dina feeñ na nag mooy soppeeku bu mag nga xam ne waaye ñu koy séentu tukki dal àddina na yaari mandarga mandarga yu ndaw ak yu mag mandarga yu ndaw ya yónnee yonent yàlla Muhammad ci la bokk ndax mooy mu jël yonent yi bu ko yàlla yónnee rek ñu xam ne àddina jeex na ndax yonent bi dikk gën a moom ak xotteeku weer wi kooku itam waxoon nañ ko ne bés bi bu ñu gisee weer wi xotteeku rek léegi àddina tukki weer wi xotteeku na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam mandarga yu mag yee mag a mag nag nga xam ne bu ci lenn feeñeer rek ñu xam ne soppeeku bu mag ñëw na mooy juróom yëf yi ñu séntu ne maa di moo ci dëkk mooy dëkk dikk 500 topp ci maadi yoo 500 ñooy wàcce lool ci waxtu takkusaan fekk li xamoon nañ maadi yi ba noppi 500 wàcce maadi yi ko jiiteel mu ne ko ci yow lañ yow lañ li xamoon jiiteel yow maadi yooyu jiite maadi yi wàcce 500 wàcce yaa jooju ak maa jooju génn waaw soo xamee loolu am na ba jaar génn jant bi ñu fenkee ba so dafay dem ci jotal boromam jaroon xalat ne ko delloo aatal fa nga fenk woon nga mu yàlla bëgg naa jeexal xaj na nag bu jant soyee mu sujjóot yàlla ko wuyu mu nekk fa rek ba bët set waaw ñu jëm ñu ne ñu yëpp ñu fukk fekk mel ni yaari yëpp yi ñuul dara ci leer boo xamee loolu am na ngelaw dana hukk rek boo xam ne dana yóbbu képp ci gëm yàlla ku góor ak ku jigéen keroog ay xeesar rek ay àndu jaadina ñoo xam ne ci ñoom la yàlla tukkal àddina rek ndax dañoo bëgg a nekk ba loolu ñëw ñu soog di tuub ñu leen léegi yàlla nga am buntu tuub sooy jant bay soxe waa sooy jant bay soxe bés bu set ñun tamit dinaa tuub leen tuub leen tuub leen bés boo xamee na ne jant sant na ne ko rafet ñu ne léegi nag tëj nañ buntu tuub ku tuubutoon tuub dootu la benn dara su ma waxee intasiroo mu ñëw di suñu naan ak a ñëw koy mu ñëw di suñu ñun ñu naan la si naan ak a ñëw ñoo xam ne kooku na ko si yaram di curé curé parce que mu ngi jëm ngay bokk si ñoom maa am na tam di seen ila laay jëm na fa yàlla de muy kon yafalam doon def ko te ko de man jaa ko dikk na mu binaa fana fii la ilaha illallah muhammad rasulullah faloo ñu yàlla ko asra am saaliha ci ci dinaa fi ñu si laa ilaaha illallaah la ko jëlaal ci réew bu sawaab lu gën a baax mu ci ko saa yaram rek dinaa soxla si suuf yi te loolu ñu ne sama sama xaalis ak si keneen ñun yoo xam ne jaam bi def na ko rek yàlla dana ko fayee sukk de yéen a ngi ñii de yàlla bindee bind na xay bind lu ba bind na lu baax bind lu bon jaam bi suñu tee lu bon te defi ko yàlla du ko ko bindee su ko defee benn yoon benn lañ ci te defi ko danañ ko bindee na def na ko. su ko defee benn yoon ñu dugal ci ko fukki dina tos ko def ci koo xam ne jël ci liggéey fukki si comme waaw xëppaayu benn benn de loolu mooy man jaa bi hasanatu falahu ashru amsaalihaa wala ma ne man jaa te dikk leen bi hasanatu suufi wala wa ñaan na ko jëkk ba muy dikkee fii ashru amsaalihaa fukki sëriñ de balaa ngaa defal yàlla benn yi fekk yàlla defal na la yow fukki jëkk na laa xamal loolu xéewal la ba mu la xamalee jox na la kattan loolu xéewal la jox na la xadu te li ñu mën a jëlee ci yow loolu xéewal la jox na la yónni yonent yi jox na la wàcc na téere yi bu lu baax ak lu bon jox na la tawfeex moo la lu baax te la jotee doo ko mën a def jox na la nga sellal ko ñaan yàlla ba yàlla nangu ko nangu ga nga xam ne moom la ko yàlla nangu jox na la wërsëg wa nga lekk ba mën a def lu baax jox na la xel ma nga xam ne moom nga moom ba mën a xamee lu baax lu bon moom jox na la fukki yow nga soog ko defal benn xaw ma kañ nga koy fayee ko dara nag man jaa ko dikk na mu ngi fayee ci lu bon walaay bi sax defu fay ko ilaa misaal ba rek moom. moom te ñoom laay sama defu wàññi leen dara rek lu bon nag boo ko defee benn rek la la koy alay dindal yàlla ku maanu la bunti din ñanam su rek la benn ak fukk ak téeméer ak junne nit yi itam ñanam ci dara ñu la am bakkan bi ak xol bi. ak bakkan bi ak roo ak xol bi ak roo bi ak bi lu ci ci bunta benn rek la nekk mooy lu bon moo tax su defee lu bon lu bon rek lañ koy feyeeku tóora dee benn ci bunta benn lan la ci wëñ yi benn du benn tóora dee benn ci bunta fukk lan lay doon du fukk moo tax lu baax ñu ngi jóge ci xol bi moo tax soo defee benn ci lu baax muy fukk door a dee daan na ci bu mu def téeméer muy téeméer dégg nga mooy kamasali habbatin ambatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin kooku ci bu mu def téeméer lañ koy fay sirru bi nag moom ci bu mu def waaw mu nekk di waaw junne moo tax de lim ci àddina rek noonu la yàlla fayee ko itam ni muy jot ni jaam bi jëfandikoo moom de lu bon ci bakkan la bàyyi ko benn benn lay doon lu baax ci bàyyi ci xol bi. benn fukk lay doon la ca wàlla am ci benn téeméer la ca wàlla ci room kooku benn junne lay wecceeku de ci gën ja néew ja de moom ñoom laay sa moo defu wàññi leen pour waxal ina nii naka man ab jubal na war a bee borom ko saa fi jëm ci yoon mustaqim bi daal jib diinam diina qayyimam ji daal jib mi la tey diina yi moo gën a rafetu tagg maa kaana muslimuuna te ñoom kenn ko bokkaale ñu de pour waxal ina salaati naka julli sama wonu su ci xaj sama makka wa ma ak dund sama wa ma maatiya ak dee sama lillahi aji naka la ñaar yàlla rabbil alamin ka aji moom bi léegi de la sarika dara la woon ñaar ko wa ci jooju tawhid uma wa ana man awlu muslimina maa njël gënal way jëdd lu ñu de jalal na ci wiraqeer kul waxal ak ayra laaye lu dul yàlla ab tey damay sàkku rabban borom ndax damay sàkku borom bu dul yàlla maanaam déedéet wa moom rabbu kulli shay'in borom ab kullu nafsin bépp bakkan illaa aleyhaa nar a waral boppam wala tasiru xenu ci waasiratun bakkan bu dee aji bakkaat wisra uxraa bakkaat ak bakkan beneen amul benn bakkan boo xam ne dana faggu bakkaat ñu bindal ko keneen mooy moom ko ko faggu bakkaat wenn loos rek lay war mooy ci ko faggu dàqante wutal wax na feneen wala ahlinoo asqaalahum wa asqaalan maa asqaalihim ak yonent ne sallallahu alayhi wa sallam ku sunna sunnatu ñaaw da nga am bakkaat ba ak bakkaat ak bu ko jëfee ba pencam yàlla kon nag wala tasiru waasiratun wisra uxraa lu mu tekki bakkaar boo xam ne defuloo ko santaanewuloo ko sababuloo ko doo ca am benn cër waaye ku santaane lu bon nag bañ bañ def ko walla nga sunnaal ko bañ roy la ca wala nga tegtale ñu roy la ca kooku moom mokk jëf ko ñoo am ñooy bokk bakkaar ba de naka lu baax itam ku tegtale lu baax bu ko keneen defee itam ñeneen bokk ku pay ga de ku sunnaal sunna sa rafet bu ko keneen toppee rek itam ñeneen bokk seen ab yoon su ma marjoo kum topp delluwaay seen ila rabbikum jëm na ca borom seen ba ina bikum tam solo leen ñaa la ngeen nekkoon tax tali doon wuute fii ci moom de woo moom buur allazi mooy wur bi nga xam ne jaalakum def na mu leen xalaay fa dar di ngeen di way a ci suuf yàlla leen def ngeen wuute ci suuf de bi ñuy demee ñu war a faa yëkkati na mu baax dakum a seen fokk faa dañ ci kaw ñene daraja tum ci daraja am na ñoo xam ne dañoo bëri xalal am daraja waaw yëkkati ci yëpp lu wakum ngeen na mu nat leen bi ma ataakum ci la mu jox leen de ba xam ku koy topp rek ak ku koy may a xaabi gaaw ji mbugal na mu ku ko moy wa inna woo naka mu ñeela xejam rahim aji ram la mu leen